أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وهو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب هو الله الذي لا والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء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 ñi ngi ba tey ci kitaabul wudu ci saxiixu imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ci sunu jotaay bi weesu yegg si woon nañ ci baabul baabul bawli qaa'iman wa qaa'idan buntu mbéewal ci taxaw ak ci jekki ah, gisoon nañ ci xadiis sayyidina Hudayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne indi na ko ay yoon te fii moom mooy fi nga xamante ne moom la ko njëkk indi bi mu naan ata nabiyu sallallahu alayhi wa sallam subatata qawmin fa baala qa'iman thumma da'a bi ma'in fa ji'tuhu bi ma'in fa tawadda mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa dikkee ci aw sënu aw nit mu daal di taxaw tuur ndox daal di laaj ñu jox ko ndox ginnaaw bi nga xamante ne indil naa ko ndox mu daal di tuur ndox eh, daal di mu daal di indil ko ndox mu daal di ciy jàpp gisoon nañ ci xaj buntu tamit baabul bawl inda saahibi wattasat wattasatturi bil haa'it ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mooy ne jëmmi xadis boobu la indi indi ci ay njariñ yu bari moo tax mu daal koy ubbil ay buntu yu wuute ki noonu mu indee ko ak ay càllale yoo xamante ne yu wuute la gis nañ kon maanaam baabul bi inda saahibihi wattasatturi bil haa'it maanaam buntu eh, mbéewal faf pap euh, waayam maanaam àndandoom naka noonu suturloo tamit ci euh, teg ci ak ñàkk wi loolu maanaam ngir ne rek nit ki buy tuur ndox dafa war a suturloo waaye nit ki noonu noonu lañ mën a sutur noonu la mën a tuuree ndox tamit fekk yaa ngi ci wetu nit ñi waaye loolu bu fekkente ne dañ cee wóolu euh, ak génnu ak ak gisu awra wala boog loo xamante ne nit ki day bañ ñu maanaam dañuy si ak dégg gi loolu moom te ba tey mu indi woon ci xadis sayyidina Xuzayfa boobu radiyallahu taala anhu ni ki noonu gisoon nañ tamit ci jëmmi xadis boobu baabul bawli inda subatati qawm maanaam buntu tuur ndox faf eh, sënuk aw nit maanaam loolu tamit di leeral ni bërëb yi nga xamante ne dañ koo sopp ku ci tuur ndox wala boog ñu sib ko ci wala boog yu demee nekk noonu ak yi nga xamante ne foofu la ñu war a tuure ndox ak teggin yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci bërëb bi moo xam suuf si benn la wala boog kekk la wala yu demee nekk noonu wala boog ndax fa ñuy tuur ndox dafa am sobe waaw wala déet lenn lu ci nekk am na teggin yoo xamante ne moom moo ci aju gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu xam alhamdu wal minna gisoon nañ tamit baabu gosli dami buntu raxas ak deret gisoon nañ ci xadiis sayyidat asma bi radiyallahu taala anha bi mu doon laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ne deret mbërëg dafa laal dafa laal yëréw nit yëréw maanaam kenn ci ñoom te ñoom ñooy jigéen ñi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko taxattuhu summa taqru summa taqrufuhu bil ma'i wa tandaxuhu wa tusalli fiihi da nga koy daa di raxas da koy daa di xoos maanaam nga dindi jëm ji te lool moom mooy tamit lépp loo xamante ne sobe la bu fekkente ne dafa amee jëmm dañ koy dindi ba noppi doo ko raxas maanaam mu ne ginnaw gi nga daal di koy raxas waaye nag mu nga daal di koy wis maanaam nga wis ko maanaam mooy nga wis li nga xamante ne gisoo ko te loolu niñ ko xam niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu mooy lépp loo xamante ne dañuy duñu ko laal maanaam lépp loo xamante ne lépp loo xamante ne dañuy sikki sàkka ne sobe gi dal na ci waaw wala déet foofu dañ koy daal di wis euh, loolu nag wuute nag bu fekkente ne damaa gis mbir ba pare xaw ma ni sobe la waaw wala déet loolu moom du ma dara duma ci war waaye su fekkente ne damaa gis mbir maanaam damay sikki sàkk ndax sobe bi laal na fii waaw wala déet wala laal na ma bu boobaa damay ci wis noonu ndox rek loolu moom mooy mu ne ko ak nga julli ci tamit maanaam loolu moom mooy deret ji nga xamante ne dafa taxaw maanaam deretu mbërëg moom la wax fii waaye mu indi xadis sayyidat Aisha radiyallahu taala anha bi muy nettali waxu sayyidat laaj bi nga xam ne moom la sayyidat Fatimata bint Abi Hubaysh radiyallahu taala anha laajoon te loolu ñëw gi nga xamante ne moom la ñëw moom sayyidat Fatimata bint Abi Hubaysh radiyallahu anha mooy wane ni jigéen mën naa ñëwal boppam ci borom xam-xam bi laajal ko boppam ba pare laajal ko ay mbir yoo xamante ne dafa aju ci yi gën a laqatu rawat yu demee nekk masalan mbiru mbërëg ak yi nga xamante ne maanaam yi gën a euh, intime mën nañ ko koo mën na koo laaj boroom xam-xam bi te du ko jaarale ci kenn te du ko jaarale ci benn intermédiaire loolu hadith bii daf koy wane beneen bi ci def moom mooy ne sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na bi mu ñëwee daf ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko innim ra'atun ustahaadu fala athur man jigéen laa joo xamante ne damay gis jorngeel sama mbërëg day ñëw saa ne deret ji day ñëw lu bëri bëree bëree bëri ba weesu lool li nga xamante ne moom la jigéen ñi di gis mbërëg falaa ak wurte du ma laab maanaam du ma laab googu moom ci digg diggu boppam la waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam dana ko leeral ne ko len lépp du mbërëg am na loo xam ne mbërëg la li ci des du mbërëg mu ne afa ada ussalaa ndax damay daal di bàyyi julli yenente bi sallallahu alayhi wasallam leeralal ko ne ko déedéet loolu euh, euh, ne ko déedéet innama zalika irqun lii daal ak sidit gu fàcc la maanaam ci la ñuy xamee ne kon deret sobe la ndax lim ko laaj ne ko na koy raxas saa saa yu ñëwee te raxas googu comme niñ ko gisee woon al amru yaqtadil wujub ne digal googu day waral ne ak farata la mooy wane ne kon deret bi sobe la ngir ne bu dul woon sobe du nekk farata ci ñu di ko raxas maanaam loolu kon euh, gisoon nañ ko te waxoon nañ ne ijmaa am na ci ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim Euh, mu ne euh, ginnaaw ga nee na ko na ngay jàpp saa yoo waree julli summa tawadda'i li kulli salaatin maanaam na ngay jàpp tamit saa yoo xamante ne da ngaa war a julli gisoon nañ ci wuute yi ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wax ci suñ jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu dégg ci baabu ghaslil maniyyi wa farkihi wa ghasli ma yusibu min al mar'a mu ne baabu buntu ghaslil maniyyi raxas bi nga xamante ne moom lañuy wu raxas ak man yu wa farkihi ak xoos gi nga xamante ne moom lañ koy xoos foofu nag maanaam wa gasli ak raxas li nga xamante ne maa lépp loo xamante ne yu sii bu laal na minal mar'ati ci jigéen ji maanaam mooy laal na dara ci jigéen maanaam loolu nag liñ ci namm mooy nit ki laal na jigéen fekk mi ngi jote ak moom wala boog li nga xamante ne moom mooy liy génn moom loolu moom la ñu tuddee maanaam daan ci moom la ñuy mujjee ñëw maanaam daan ci ñëw insha allah maanaam wax ji nga xam ne moom la wax ne raslul mani mooy raxas bi nga xamante ne moom la war a raxas mani yu loolu benn mbir la mooy ne mani yu dañ koo war a raxas euh, loolu mooy benn bu boobaa mu daal ni yóbbu ndax mani yu sobe la waaw wala déet euh, ni ki noonu ndax mani yu euh, raxas ko farata la waaw wala déet imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal ni woo farata ci ak xoos gi di gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci xadis ci ci buntu ci ci buntu bi indiwu ci benn xadis buy wax waxu xoos man yu waaye le fait mu wax ne ba buntu raxas man yu ak xoos gi maanaam mooy tegtale ne day wax ndax maanaam lan moom moo ci farata ndax imaam al-Bukhari rahimahullah su boroom xam-xam yi wuutee ci masala loolu comme niñ la ko waxe woon boroom xam-xam yi suñu wuutee ci masala wala ci ci benn mbir moom bu koy indi du ñëw indee ko ak siixatul jazm tout le temps daf koy indee ak wax joo xam ne muhtamil la maanaam mën nañ ci diggi lu bari waaye nag ci biir xadis yi muy indi ci la ñuy xamee lan mooy mazhabam moo tax am na boroom xam moo tax indiwu ci benn boo xamante ne dafay aju ci wàllu xoos man yu waaye xadis yi mu indi yëpp daf ci aju ci li aju ci wàllu raxas man yu loolu benn la niki noonu euh, kon dañuy gis ne moom mazhabam mooy ne dafa war ñu raxas man yu euh, ci tooy tooy bi te waruñoo xaar ba mu wow waaye su demee nag ba wow xoos dañ koy xoos loolu am na ay xadis yu ci ñëw xadis sayyidat Aisha radiyallahu taala anha waaye loolu dañ ci ñëw insha allahu taala ci leeral ko ci bu ñu yeggsee ci biir ah, kon ñu gis ni imam al-Bukhari moo tax ah, wax ji mbir mi dafa lënt tamit ci surraax yi ñoom al ah, ñu ñu sarax al-Kirmani al-Hafiz ibn Hajar al-Badruddin al-Ayni et cetera rahmatullah alayhim ñu ciy indi ay lënt lënt yu yu baree bari ci lu tax imam al Bukhari wax lii ba pare indiwul ko ñuy wax naan magalan dafa indiwul xadiis yi ndax amul ci sartam ndax nangam wala yooyu fekk gis-gis gi benn mbir mii rek la insha allah mooy ne imam al Bukhari tam noon lay doxale mooy ne su gisee benn su indee buntu fekk ne mbir mi nit ñi di borom xam-xam yi dañ ciy wuute yenn wuute yi moom suy ñëw day wax rek li nga xamante ne wax ji maanaam doo ci xam lan la jàpp waaye bu yegsee ci biir ci biir xadiis yi ci lay waxee dëgg-dëgg li nga xamante ne moom mooy euh, li mu gëm maanaam li nga xamante ne moom mooy la mu jàpp dinañ ci xam lan mooy mazhabam euh, kon xoos bi nga xamante ne moom la ñuy xoos man yu tamit loolu imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwu ci xadiis beneen bi ci def moom mooy wa ghasl yu yusibu min al-mar'a mooy raxas li nga xamante ne laal na nit ki ci jigéen ji te loolu moom li mu ci namm du lépp lu laal nit ki ci jigéen ñi dañ ko war a raxas waaye li nga xamante ne moom moo ko war a laal maanaam moo koy laal te mu jige ci pëyu jigéen ci loolu moom mooy mas'alatu rutubati farjil mar'a mooy mas'ala euh, li tooy ci pëyu jigéen ji loolu nag gisoon nañ ko ci euh, xadiis sayyidina Usmaan bi radiyallahu ta'ala anhu ak xadiisu euh, kaw kaw bi nga xam waa bi nga xamante ne ansaar bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ko la'alla la'allana ajalnaaki ajalnaaka fa ida ajalta aw axat aw qaxatta faghsil ma massal mar'a wa tawadda maanaam nga gis ne euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su xëy na ni dañ laa yàkkamtiloo waaye suñ la tiloo wala boog nga jote ak soxna si te amul man yu goo génne ni ngay def moom mooy da ngay raxas rek li laal jigéen ji te nga jàpp waaye ànd ak loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwul xadiis boobu fii waaye indi na ko euh, ci buntu bu jiitu ba pare dana ko indiwaat insha allahu taala waaw kon lan moom moo waral imam al-Bukhari di tuddee buntu bi li li nga xamante ne moom moo tax moom mooy dafay leeral ne mbirum man yu boo gisee boroom xam-xam yi wuute ci dafa am beneen masala bu làqatu ci ginnaaw mooy ndax man yu bi sobe la waaw wala bu ñu ko jëlee moom kese waaye man yu bi dafay ànd ak li laal jigéen ji ndax loolu sobe la waaw wala déet loolu loolu nit ki noonu day ànd ak eh, léeg-léeg nit ki buy génn léeg-léeg génn moom kese ndax bu génnee noonu ñoom loolu yëpp boo leen boolee sobe lañ waaw wala déet loolu borom xam-xam yi wuute giñ ciy wuute rahmatullah alayhim moo tax imaam al-Bukhari wax li ànd ak waxu ci indiwu ci xadiis maanaam nga gis kon eh, ne gis-gis boobu insha allah moom moo tax moo tax bunt bi bokk na ci bunt yi gën a lënt ci saxee bi maam nga gis surraax yi façon istimal yu ne ñu koy indi fekk mbir mi lii rek la insha allah mu ne haddathana abdan muy abdullah ibn usman rahimahullahu ta'ala bi isnad muttasil fi awal kitab la qala haddathana abdan te moom mooy abdullah ibn usman ibn jabala ibn abi rawad al azdi al utaki rahimahullahu ta'ala moom waa marwala abu abdurrahman mooy daqantalam mi ngi génn adduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari moo solo ci moom directement comme niñ ko gisee woon imam Muslim moom Abu Dawud moom Tirmidhi ak moom an-Nasa'i ñoom solo nañ moom ci intermédiaire al imam Ibn Maaja moom solowul ci moom rahmatullahi alayhi kon ñoom dañ naan akhraja lahu ashaabu kutubu sitta wa akhraja anhu al-Bukhari wa akhraja lahu al-baaqiuna illa Ibn Maaja maanaam moom noonu lañu la noonu lañu koy mën a waxe euh, rahimahullahu taala qaala nee na axbarana xabaara nañu abdullah te moom mooy ibnul mubarak rahimahullahu taala abdullah ibnul mubarak ibnu wadih alhanzali at-tamimi rahimahullahu taala moom mi ngi gën a adduna cent dix-huitième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngi génn adduna cent quatre-vingt-unième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi moom muy imam bu màgg a màgg a màgg nga xam ne téere xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta gisoon nañ ko gisat ko gisat ko walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala axbarana amr ibn maymun al-jazari te moom mooy amr ibn maymun ibn mihran al-jazari al-azdi a ta'ala dàkantalam nekk abu abdullah ni ngi noonu euh, dañuy wax tamit euh, dàkantalam nekk abu dañ koy wax tamit abu moom ñoom ñi moo tax ñoom ñi azdi lañ Euh, ak euh, Abdan rahmatullah alayhi euh, ñoom ñi ñoo bokk cosaan ñoom ñëpp ay waa Marw lañu dégg nga mu qaala mu ne an moom kon am Amr ibn Maymun rahimahullahu ta'ala ibn Mihran al-Jazari rahimahullahu ta'ala mu ngi génn àdduna cent quarantième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama imam az-Zahabi nee na kaana ra'san fi sunnati wal wara maanaam moom njiit la woon ci sunna ak ci euh, sàmm ci jaamu yàllaam ak dëddu adduna euh, mu ne an Sulaymaan ibn Yasaar bokk ci fuqahaa as-sab'a yi rahimahullahu ta'ala mooy Sulaymaan ibn Yasaar al-Hilaali dàqantalam nekkoon Abu Ayyuba ak Abu Abdurrahmaan ak Abu Abdullah moom mi génn àdduna vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu génn gane àdduna génn àdduna quatre vingt moom ci fuqahaa as-sab'a yi la bokk rahimahullahu taala moom ak Ataa ibn Yasaar ay frère lañ moom Ataa ibn Yasaar Abdul ibn Yasaar Abdullah ibn Yasaar ñoom ñëpp ay frère lañ te Ummu Salama mooy ki ko goreel sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha mooy ki ko goreel solo na ci moom naka noonu solo na ci euh, ñu bare bare ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala dafay wax ne adduna bi kenn ci ku ëpp xam-xam Souleymane ibn Yasaar moo tax Souleymane ibn Yasaar boobu dañuy wax sax ne gënoon a moo ëppoon dégg-dégg Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ànd ak Sa'id ibn al-Musayyib mooy ci ëpp borom mooy borom ko xam bi gën a mag liggéeyam gën a feeñ ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy taabi'i yi rahmatullahi ala al-jamii mu ne qaala mu ne an Aisata moom kon euh, ñu moom ak ñoom ñi seen téere ak kutubu sitta solo nañ ko an Aisata mooy ummul mu'miniina at-tayyibatu bintu tayyib as-siddiqatu bintu siddiq di doomu sayyidina Abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhuma mooy Aisata bintu Abubakar euh, ibn Abi Quhafata ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibnu Sa'd ibn Taym ibn Murrata foofu la bokk bi sallallahu alayhi muy al-Qurashiyya at-Taymiyya rahmatullah ta'ala anha dëkkoon Makka cosaanoo naka noonu Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ñu Ummu Abdullah mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi niñ ko leerale woon Sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko jullee moom Euh, am na deux mille deux cent dix xadis ci euh, musnadam am na ñu ngi cent soixante-quatorze xadis yoo xamante ne imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima bokk dañ dëppoo ci solo ko imam al-Bukhari wéetoo cinquante-quatre xadis imam Muslim wéetoo soixante-neuf xadis mu ne annaha qaalat nee na kuntu nekkoon naa arsilu di raxas ay janaaba janaaba maanaam li mu ci nam moom mooy man yu man doon naa raxas janaaba maanaam nga gis ne kon euh, ñi ci kaw waa marwa lañ waa waa marwazi lañ la ñi ci suuf ñoom way madani lañ rahmatullah alayhim euh, maanaam mu ne mu ne euh, kon euh, kuntu kon doon naa raxas doon nekkoon naa koo xam ne axsilu doon naa raxas al janaaba janaaba mooy man niyu min saw bi ci ci yëre ci mbalaanu annabi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam di gis ne kon xadis bi dafay wax ne sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha maanaam li mu wax ni kuntu daan naa ko def li muy tekki moom mooy ndax kuntu baatu kaana maanaam comme ni ko euh, ni ñu koy wax maanaam kaana yadullu ala dawaam wala istimraar ghaliban maanaam baatu kaana foo ko fekk lu ci ëpp day tegtale ne lii mbir mi dafa sax ba pare dafa dafa dafa euh, ad dawaam mooy lu sax wala istimraar ak day wéy maanaam con permanence ak continuité maanaam ci ne moom noolu da la baaxoo woon di ko def maanaam kon euh, imaam al comme sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moom moo ko daan defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu day tegtale ne ba maanaam jigéen ñi. li nga xamante ne noonu la nekkee euh, euh, maanaam noonu la nekkee sunna ci ñoom ñuy liggéeyal seen boroom kër yi moo tax mu ne doon naa arsulu doon naa raxas al janaabata janaaba fii nag janaaba bi mu wax maanaam li mu ci namm moom mooy man niyu maanaam ngir ne dafa tuddee janaaba bi man niyu ngir ne jana maanaam ngir ne janaaba day waral man niyu génn nit ki bu jotee ak soxnaam te fii nag bu boobaa laaj bi moom mooy ndax Euh, euh, li li nga xam ne fii li li nga xam ne moom lañu mën a dog moom mooy ne janaaba boobu li ko waral moom mooy euh, jote gi sëy gi ñu jote ñoom ñaar ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam mësta gént maanaam gént ndax moom moom du gént sallallahu alayhi wasallam du du du gént di maanaam gént gi nga xamante ne moom mooy waral nit ki di génne man yu loolu musu ko dal te du ko dal du dal yenent tamit ndax nee na loolu ci seytaane la jóge te ñoom mucc nañ ci loola maanaam kon ñu gis ne euh, kon euh, dañ ci daal di mën a dogu ci ne loolu moo ci génn moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax jii mu wax fii dafa moo tax dafa sew ni mu tuddee bunt bi maanaam ba wax ci ne wa ghasl ma yusibu min al-mar'a ak raxas li nga xamante ne laal na ci jigéen bi ngir ne man yu boobu bu génnee maanaam maanaam mooy ne jaxasoo naa maanaam ak ndaw si te comme jaxasoo naa ak ndaw si génn na ci biti laalaat ko moom mala laal yére bi moo tax ñu koy raxas maanaam kon da ngay gis ne mazhabu imam al-Bukhari laa dafa dëppoo ak mazhabu maliki yi ak xanaabil ak ak ak ak ak xanaf yi xanaf yi ak maliki yi rahmatullah alayhim ci ne man yu kon sobe la maanaam agit bu fekkente ne dafa laal li laal jigéen ci tamit sobe lay doon bu fekkonte ne dañ naan waaw kon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam li li li ko laal du sobe bu boobaa dañ naan tamit d'accord li laal imam euh, li laal Euh, yenent bi moom sallallahu alayhi wasallam li génnee ci moom du sobe waaye problème bi moom mooy ne dafa laal ndaw si te it dafa jaxasoo ak ndaw si ba génnaat ci biti loola waaw sobe la waaw wala déet loolu nag moom loolu la ñuy wax ne maanaam moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah mel ni fii ni mu tuddee bunt bi mooy day wane ne li laal ndaw si génn moom moo tax sobe ngir ne man yu bi génnewul ci biti dafa dafa génnewee ci ndaw si ci boppam la génnewee kon ñu xam ne Euh, kon loolu moom mu ne moom mu gis ne loolu moo tax ñu koy raxas te bu boobaa ba tey duñ ci xamee mazhabu imam al-Bukhari yi ci ndax man yu sobe la waaw wala déet waaye lañ cay xamee mooy ne dañ ko dañ ko war a raxas bu fekkente ne dafa jaxasoo ak jigéen ji loolu ngir ne lay génne ci jigéen ji dafa dañ ko war a jaxase waaye foofu tamit problème mu nooteel da ciy am maanaam ndax lay ndax loola rek war naa tax ndax man yu suy génn bu génnee moom day faral di beru day faral di beru nit ngir tar gi mu tal gi mu tal ak euh, ak diis gi mu diis wuuteeg li nga xamante ne moom mooy mas yu wala euh, haad yi yi nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom mooy lii tooy ci euh, pëyu ndaw si maanaam loolu benn la beneen bi ci des moom mooy ne imaam al imaam al Buxaari rahimahullahu taala kon bi mu indee xadiis bi fii tamit def ci wane ne kon loolu dañ ko war a raxas waaye raxas googu nag boroom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullah alayhim ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa euh, maliki yi ak xanafi xanafi ak maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne faaw dañuy raxas man yu bi te bu woowee maanaam bu tooyee ak bu woowee dañ ko war a raxas euh, amma xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne déedéet ñun nag dàqoruñ ci loolu bu tooyee dañ koy raxas waaw mais bu woowee kenn du ko raxas dañ koy xoos lu tax mu ne ndax sayyidat Aisha radiyallahu anha moom ci mu wax na ko te hadith bi mi ngi ci saxiixu imam muslim mu ne kuntu afrikuhu min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daan naa koo xoos moom man yu ci yenen yeneen farkan ak xoos ci yëre yeneen bi sallallahu alayhi wa mu ne laqad kuntu ahukkuhu bi zufri min sawbihi sallallahu alayhi wa bi san min sawbihi sallallahu alayhi wa sallam daan naa ko xoos moom ak sama we moom man yu fekk dafa wow ma xoos ko ci yére yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëwaat ci beneen xadiis ci beneen riwaaya bu imam ad-Daraqutni mu ne wow woyu sall yi fekk sax da doon julli ma xoos ko maanaam mu nekk ci yére yenent bi sallallahu alayhi mu xoos ko maanaam kon bu boobaa laaj bi li muy tekki rek moom mooy kon est-ce que kon man yu sobe la waaw wala de léegi laaj boobu moom mooy daal di gaar moom mooy daal di jañ boppam waaye man ma masala boobu daan ci ñëw insha allahu taala waaye fii li nga xamante ne moom la ci moom lañ ci waroon a leer am leeral rek moom mooy raxas gi ci jëmmi boppam amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy ne dañ koo war a raxas amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i euh, yi ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne dañ koy raxas mais mooy comme ni ñuy raxasee tuflit ak ñan ndaxit bu nekkee ci yére maanaam kon dañ koy raxas bu wowee bu bu tooyee waaye bu wowee xoos gi daf ci daal di doy comme ñu nag Hanafi rahmatullah dëppoo nañ ci ne dañ koy raxas ak dañ koy dañ koy xoos waaye du ngir mu nekk farata ndax lan ndax bu doon farata daañ ko digle ñoom ñu ne d'accorduñ ci loolu ngir ne saxoo gi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam saxoo ci di ko raxas ak saxaaba mi radiyallahu anhu looloo tekk la ne la donc loolu euh, amma waaye loolu rek du du doy ngir ne gis nañ ay mbir yoo xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi daan nañ àndandoo di ko defandoo te mosuñu ko bàyyi te ànd ak loolu doon farata comme masalan booy jàpp nga raxas gi ngay raxas sa loxo yi ñetti yoon ba noppi loolu te ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne du farata ànd ak loolu mus ñu ko bàyyi kon nag loolu rek doyut ngir mu mën a nekk farata waaye masala boobu nga xamante ne moom mooy masala bu mag bi te mooy ndax man yu la waaw wala déet euh, bokk na ci masala yi nga xamante ne mbooleem awaam yi bokk na sax ci masala yi ñu ràññeewee awaam yi ak ñi nga xamante ne xëy nañ tànn nañ tuuti ngir ne awaam yi ñoom bu ñu déggee mbir mi daanaka dañuy xaw a tëb fi ñu toll parce que da leen di choquer man yu sobe la wala du sobe mais ko kay yaakaar naa ne évidence que ni sobe la déedéet du évidence que ni sobe la loolu daañ ci ñëw léegi insha allahu taala mu ne kon daan naa ko raxas fa yaxruju mu génn ila salaati jëm ci julli maanaam mu ne buy génn dem ci julli wa inna te li wër bu wër mooy buqa al ma'i tooy ndox gi fii saw bi day nekk ci yére bi loolu tamit day daal di dàq beneen wax joo xamante ne te loolu daan ci ñëw insha allahu taala nga xam ne fuqaha u maliki rahmatullah am dañ koy dañ koy layee maanaam ñoom dañ naan yére bi nga xamante ne moom la man nii bi nekk bay wow yére boobu du yére bu mu daan sol tout le maanaam yére la bu mu daan fanaanoo waaye lii mooy wane ni loolu amul ngir ne yii yére bi yeneen sallallahu alayhi wasallam daan fanaanoo moom lañ daan raxas mu dem julli ji bu fekkente ne dafa am lu ci tooy ñu di ko xoos boo gisee mu koy xoos ak loxoom mooy ne bëriwul parce que bu bëriwoon du ko xoos ak loxoom mu ne loolu mooy wane ne mbir mi li muy xoos ak loxoom mooy li nga xamante ne euh, euh, euh, mooy li def li mu xëy na li ñu raxasul wala yeneen rek yu mel noonu te ñu dem ba mu ciy julli loolu day tegte leneen maanaam du sobe ngir ne bu doon sobe dana ko dindi waaye loolu yëpp daañ ci gën a ñëw insha allahu taala ngir ne masala la bu màgg màgg màgg mooy man yu ndax sobe la waaw wala déet borom xam-xam yi rahmatullah alayhim xëccoo ci xëccoo yu méttee méttee méttee méttee kenn ku ci nekk am foo féete rahmatullah al jami mu ne wa innati wér boobu mooy buq al maa li nga xam ne moom mooy tooyug ndox gi maanaam ah, fii saw bii mu ngi ci yérim bi loolu tamit day tegte lene yére bi mu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan fanaanoo moom la daan julli loolu tamit maanaam moom la daan génnee dem julli ji maanaam lool moom mooy ne yére bu ñuy fanaanoo mu nekk na koo jullee waaye nag loolu mooy jamono mooy dañ koy borom yenn ci borom xam-xam rahmatullah dañ ko firée ni mooy jamono ji nga xamante ne bari wutoon yére waaye bu amoon yére moom daanu du doxale noonu fekk dafa am ay yére yére yu mat maanaam mais yére yu bari du doxale noonu waaye ba mu amee benn yére période boobu noonu la doon doxale waaye ala kulli xaal ak lu manti xew mooy ne daggan na kon ndegete yére bu si soobee laalee raxas ko dong da ciy daal di doy donc amul leneen dañ koy raxas rek mu daal di jeex ñu daal dem julli ji voilà amul leneen lu mu laaj tooy tooy gi muy tooy loolu garawul wàññiwul ci dara dégg nga xadis boobu kon eh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat ñetti yoon ci xadis yi di tegalu mooy deux cent trente parce que deux cent vingt neuf lañ dina ko indiwaat deux cent trente deux cent trente et un ak deux cent trente deux imaamu eh, Muslim indi na ko xadis numéro deux cent quatre vingt neuf imam Abu Dawud xadis numéro trois cent soixante treize imam An-Nasa'i xadis numéro imaam euh, Ibn Maaja imaam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 117 imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 536 imaam Ahmad Ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 24207 25098 25293 ak 25985 rahmatullah ala al-jamii kon xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoo ko solo dañuy wax sax ne al-jamaa mën nañu ne al-jamaa ñoom ñoo ko solo rahmatullah mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Qutaybata ibn Sa'iid te moom mooy Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani rahimahullahu ta'aala Qutaybata ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif al-Baghlaani rahimahullahu ta'aala moom euh, Qutayba rahimahullah mi ngi gane adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama imaam al euh, euh, moom comme niñ ko gisee jël na jàng na xadis ci ñetti génération comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee na ñoom ci ñoom imaam Maalik jàng na ah ci génération bi leen gën a tuur moo ñoom imam Maalik ñoom Sufyaan as-Sawri ñoom Sufyaan ibn Uyayna ñoom eh, eh, Hammaad ibn Zayd Hammaad ibn Salama et cetera ñoom ñëpp rahmatullah jàng na ci beneen génération mooy moom as-Shaafi'i ak ñi nga xamante ne ñoom la ñooy beneen génération bi nga xam ne ñoo sës ci ñoom te tolloog daanaka xaw tolloog moom moom mooy eh, ñoom imam Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Ma'in Ali ibn al-Madini rahmatullahi ala al-jami' imam al-Bukhari Ah, solo na ci moom ay xadis yu bare bare naka noonu imaamu euh, muslim euh, imaamu al-Bukhari solo na ci moom trois cent huit xadis imaamu muslim six cent soixante huit xadis moo tax ñoom ñaar ñoo gën a bëri luñ solo ci moom ci ay euh, ci ay xadis imam moom imam Qutayba ibn Sa'd rahmatullahi alayhi wa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañ ci moom seen sëriñ la ñoom ñëpp. ba mu def Ibnu Maaja te Ibnu Maaja imam Ibnu Maaja rahmatullahi alayhi solo na ci moom ci intermédiaire te Qutayba comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe ci asmaul mufrada yi la bokk maanaam mooy foo ko fekk doogo doo gis feneen foo xamante ne moom la ñuy wax euh, keneen ci kutubu sitta ku ñuy wax Qutayba mooy it Ibnu Sa'id rahmatullahi mu ne qaala haddathana Yazid te moom mooy Ibnu Zuray' Abu Muawiya al-Basri rahimahullahu ta'ala Euh, moom dañ koy dàqantele rayhanatul basra nga nga xam ne waa basra mooy kilifa ga nga xamante ne mën nañ ni bu doon euh, dañ naan fleur bu neex ba moom la euh, moom mooy ki nga xamante ne ngir ne imam la bu màgg màgg rahimahullahu taala borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ nag maanaam ci ndax ba bi ibnu Sa'id ndax Yazid bi ibnu Zuray' la wala Yazid ibnu Harun la ndax euh, Yazid ibnu Harun moo ëpp li ashaabu kutubu sitta solowee ci moom waaye Yazid ibnu Zuray' bii nii mooy Abu Muawiya al-Basri rahimahullahu ta'ala euh, moom wuute nañ ndax moom la waa wala déet euh, moom bëriwul lu mu sol lu mu solo waaye am na ay teqantal yoo xam ne amaan na Yazid ibnu Zuray' bii la moom mooy bu njëkk bi moom mooy ne Qutayba ibn Sa'id ci moom la gën a bëri lu mu jàngee ci moom mooy ci Yazid ibn Zuray bi la kon bu doon ne bu dee haddathana Yazid te waxul kan la hmm. kon dañuy jàpp ne kon ci ki mu ëpp li mu soloo ci moom la waaye du ki nga xamante ne moom mooy keneen ki ci des loolu mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy ne euh, euh, al Ismaa'ili moom euh, indi na xadiisu bi nga xam ne moom moo jaar ci yoonu Yazid ibn Haruna waaye xadiis boobu dafa wuutee ak bii nii hmm. maanaam muy kon beneen bi nga xamante ne wax ji dañoo wuute muy muy kon beneen mbir boo xamante ne amaan na moom moo tax euh, beneen bi ci des nag moom mooy la fait que euh, dëgg la ñoom ñëpp solo nañ ci am Amr may Maymun bi nga xamante ne moom moo solo hadith bi waaye nag loolu terewut euh, ne rek Qutayba maanaam ci ki ne Yazid ibn Zuray' moom la gën a war a nekk insha allahu taala te moom euh, la ñu ëpp lu bari bokk ci borom ko xam rahmatullah nootal donte ñeneen nootal nañ leneen beneen bi ci def moom mooy ibnu sakan loolu tamit dama ko bàtte woon mooy ne al imam ibnu sakan rahimahullah ci riwaaya bi mu soloo ci saxiixu imam al buxaari bi nga xam te ne daf ko jële ci al firabri al firabri jële ko ci muhammad ibnu ismail al buxaari mu jële ko ci qutayba ibn sa'id daf ni an yazid ibnu zurayya ci riwaayat ibnu sakan sakan moom précisé na ko Yazid ibnu Zuray' loolu day tekkale ne kon moom la maanaam insha allahu taala moom mi ngi gane adduna cent unième année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na qaala haddathana Amr te moom mooy ibnu Maymun comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe ibnu Maymun ibnu Mihran al-Jazari bi nga xamante ne moom romb nañ ko léegi al-Azdi rahimahullahu taala ko axrajo asa tamit kutubu sitta solo nañ ko comme ni mu ne an Sulaymaan te euh, moom romb nañ ko léegi tamit moom mooy ibnu Yasaar al-Hilaali rahimahullahu ta'ala qaala nee na sami'tu dégg na Aysata mooy ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anha hadith bii day tegtale tamit ne li nga xamante ne moom la ñoom imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah wax ne euh, ne Sulaymaan ibnu Yasaar solowul ci sayyidat Aysa radiyallahu anha directement ja déggiwul ci moom dara maanaam lii daf koy daf daf koy delloo maanaam lii wax jii nii day dëgëral ne loolu ak ak rëcc rëcc la mm. ndax ne ndax fii dafa ni sami'tu dégg naa Sulaymaan Aysata muy sayyidat Aysa radiyallahu ta'ala anha mu ne xaa wa haddathat xaa maanaam mooy dañuy jàll ci beneen càllale imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nee na wa haddathana uh, Musaddad ibnu Musarhad mooy ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu ne mustawrad ibn murabal wala ibn mu mu mu mu ah, murabal wala ibn mugharbal dégg nga muy abul hasan al asdi al basri rahimahullahu taala moom imaamu moom tamit imaam la bu mag boo xam ne dëkkoon na wa basra rahimahullahu taala Euh, moom imaam al-Bukhari solo na ci moom ay xadis imaam Abu Dawud rahmatullah bari nañ ci luñ solo ci moom xadis imaam Abu Dawud solo génne na ci moom 397 xadis imaam Abu Dawud génne ci moom 578 xadis rahmatullah sinon ñeneen ñi ci des ñëpp solo nañ ci moom ay xadis fii waaye nag dafaw day am intermédiaire imaam at-Tirmidhi euh, na ci moom benn xadis imaam an-Nasa'i génne na ci moom ñaari xadis ñoo xam ne faaw am na ko dox seen diggante ak moom. mi ngi gane adduna ci cent cinquante année yi ci njàlbeen ci njàlbeen gi noonu ci cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom imam Musaddad rahimahullahu ta'ala comme li nga xam ne noonu lañ ko xamee woon doy na ci moom tagg ibli imam al bi taalibeem waxoon ci moom ne suñu sëriñ boobu Musaddad kasmihi Musaddad comme turam la mel rahimahullahu ta'ala mooy ku yàlla mëddal ba nga xam te ne lépp lu mu wax ak lu mu def daf koo wax da koo def fa ko war a defee fa mu ko war a waxee naka ak fan la ak naka la ak ca anam ga nga xam te ne noonu la ko waroon a defee rahimahullahu taala qaala haddathana Abdul Wahid te moom mooy Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi muy Abu Bishr rahimahullahu ta'ala al-Basri dañ koy xamit Abu Ubayda si dakantalam Abu Ubayda al-Basri mi ngi génn àdduna 176e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi uh, wa sallama uh, moom mu ne qaala mu ne mu ne qaala haddathana Amr ibn al-Maymun te moom lañ gisoon léegi mu uh, ni ko noonu mu ne an Sulaymaan ibn mu ne qaala sa'altu laaj na gis de kon Euh, riwaayaat yi nga gis ne càllale gi li tax mu imam al-Bukhari yi reprendre ko mm-hmm. maanaam mooy ne ah, mooy sami'tu Aisha dégg naa sayyidat Aisha radiyallahu anha wax fii moom mooy day wane ni moom moo laaj sayyidat Aisha radiyallahu anha kon li mu tekki mooy xam nga nit ki bu la bu fekkee moom moo laaj buñ tontu ko mu nettali li mu laaj nettali lañ ko tontu mooy ne téye na mbir mi lañ ko war a téye mm-hmm. loolu wuute nag bu doon rek daf koo dégg wala dafa parce que dégg naa mën naa tekki ne dama doon romb dégg mm-hmm. mën naa tekki ne dama faa toogoon am leneen lu ma doon di dégg wala yu mel noonu waaye bu dee damaa ñëw toog ma laajte mi tontu ma mooy ne dégg kooku moom moo ëpp doole mm-hmm. moom mu ne kon xaala mu ne an an mu ne xaala laaj naa sal saltu laaj naa Aisha radiyallahu anha anil man yi ci mbiru man yi yu sii bu boo xam ne laal naa ak yëre fa qaalat sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na kuntu man nekkoon naa arsiluhu di ko raxas maanaam lii xeetu tontu la bu saxaaba yi daan tontu mm-hmm. radiyallahu anhum maanaam nga xamante ne ñoom bu ñu leen laajee benn mbir ñoom daanañu fi nekk di wax wax yu dul jeex di kii déedéet dañuy delloo mbir bi rek ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak doxalin ak naka yenente bi doon defe mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te lool mooy li nga xam ne moom mooy li ràññeeku te loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li jaadu mu ne daan naa ko raxas min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci yére yi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa nga fa yaxruju bu mu daal génn ila salaat jëm ci julli naan kon moom daan naa ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn dem ci julli wa asarul ghasli fekk yi talu raxas gi fii saw bi yii mi ngi ci yére bi buqa'al ma buqa'ul mu nekk euh, maanaam tooy ndox mi maanaam buqa bu ñu ko daan wax maanaam mooy mooy mooy plurielu buqaa buqaa mooy ab pàcc mooy benn partie ci suuf si boo xamante ne bokkut ak yeneen partie yi couleur wala bokkuñu ni nga xamante ne noonu lañ mel loolu moom mooy buqaa maanaam kon tooy tooy yére bi da ko nuróolee ak loolu noonu ni muy mel ci suuf si maanaam ne suuf si ni yére bi soo ko xoolee comme noonu la mel xam nga yére bu ñu raxas tooyal bu ñu tooyalee benn partie bi yow boo koy xool da nga gis ne partie bii kat ak beneen partie yeneen partie yére yi nuróowuñ maanaam loolu moom lay wax fii nii euh, kon euh, hadith bi imam euh, al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko gën a indi ngir feddale ne kon ne man yu dañ koy raxas maanaam te loolu la nee na lam ko laaj ndax dafa laaj sayyidat Aisha radiyallahu anha lan mooy attey man yu su laali yére mu dañ koy raxas maanaam daanaka ndax tontu bi waxul ne dañ koy raxas ci nii waaye la mu doon def di ko defal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam na mu ko tontoo mooy wane ne dañ koy raxas te loolu kon moo tax nag imam al-Bukhari da nga ci gis ne fii li mu indi xadis bi mooy wane ni mazhabam mooy lan mooy ne man yu dañ koo war a raxas ndax sayyidat Aisha radiyallahu anha bu doon ne raxas gi du woon farata kon du du ko woon indee nii waaye nag loolu euh, nekkut li nga xamante ne moom mooy xaqiqatan li mu maanaam li li li li li li gën a dëgër ngir ne sayyidat Aisha radiyallahu anha ñëw na ci sunanu imam at-Tirmidhi rahimahullah ki nga xamante ne dafa ñëwoon jugee Kufa ñëw ci kër ga euh, bi mu ñëwee euh, mbindaan mi ñëw ne ah sayyidat Aisha sa gan gi de radiyallahu sa gan gi daal suñu ndox mi raxasee na ko yéreem bi mu laaj ko euh, lu tax mu ne parce que dama dama gént gis man yu mu ne mais doyoon na rek nga xoos ko doyoon na nga bàyyi fi mu toll yàq nga suñu ndox mi doyoon na nga bàyyi ko ba mu wow nga xoos ko maanaam nga gis ne kon wax jooju moom day tegtale ne lii mu tontu du tontu ko parce loolu farata la déedéet waaye daf koo tontu ngir wane ne lii mooy sunna maanaam lii sunna mooy soo amee ndox mu doy nga raxas ko waaye tegtalewul ne farata la ngir ne bu doon farata kon sayyidat Aisha radiyallahu anha du wax fële ne doyoon na rek nga xaar ba mu wow nga xoos ko ba pare daal di ciy tegtaloo daal ne ndax man nii dama ko daan xoos ci yére yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kon loolu nag daf ñuy daal di yóbbu ci masala ndax kon man yu sobe la waaw wala déet loolu day tegtale ci anam subhaanallah maanaam loolu day day dëgëral maanaam liy wane ne man yu xaqiqatan kon du sobe parce que bu doon sobe duñ ko xoos waaye xanafi rahmatullahi dinañ ni déet ah ñun nag ànduñu sa wax ji parce que li tax ànduñu ne man yu du du maanaam xoos bi ngir ne ñun dañoo jàpp ne euh, sobe maanaam lii dindi sobe du doon du du ndox kese dindi sobe ñun xoos dana dindi sobe ci ñun maanaam euh, ndax xam nga waxoon nañ la ko nee nañ la Hanafi rahmatullah alayhim ñoom xoos maanaam lu bari day dindi sobe ci ñoom maanaam du rek du rek lan du rek ndox euh, comme que du ndox kese mooy dindi sobe kon nag xoos gi ci la bokk ñu ne d'accord kon nag bu boobaa euh, Maliki rahmatullah alayhim ñoom benn lay dong lañ mën a am mooy yére bi du woon yére yañ baaxoo yam baaxoo di di di di sol maanaam ngir buy julli waaye loolu doon du mën a nekk lay ngir ne am na ci beneen xadis boo xam ne dafa ne moom dama ko doon xoos mu jullee ci yére bi fa yusalli fii ci riwaayat imam muslim rahimahullah ci riwaayat Daaraqutni rahimahullah mu ne imam ad-Daaraqutni rahimahullah am na ci riwaaya boo xam ne mu ne daf ci doon jullee ma xoos ko kon loolu yëpp day wone ne Euh, day wane ne kon loolu mënta nekk du nekk lañ kon lii lii bu boobaa euh, Maliki rahmatullah alayhi ñoom daanaka dootuñu amati lay moom ñoom daanaka amatuñu lay ci lii wane ne mën nañu sobe la beneen bi ci def lenn rek lañ mën a amee lay moom mooy euh, wala boog ñeneen ñi bu boobaa xanaa Shafi parce que mazhab bi maanaam buntu bi xaqiqatan ñi ci gën a néew dalil mooy Maliki yi ñoo ci gën a néew dalil parce que ñoom. problème bi fi ñuy amee problème mooy xadiisul faat yi xadiis yi wax ci wàllu xoos yi foofu la ñuy amee problème foofu rek foofu moom dañ ci am vrai problème sérieux problème alors que ñeneen ñi ci def mooy ñu mel ne euh, alors que Hanafi rahmatullahi alayhim ñoom amuñu ci benn problème ñoom euh, xoos teeg ñàkk xoos ñoom ñoom amuñu ci problème parce que comme ñoom xoos day dindi sobe kon ñoom amuñu problème boobu waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañ leen di tontu ci ne déedéet bàyyi gi ñu koy bàyyi muy wow ak julli gi ci doon julli loolu day tegtale ne maanaam du sobe loolu da koy tegtale beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy mooy mooy mooy mbiru xadis boobu maanaam bi nga xamante ne euh, beneen beneen beneen beneen beneen euh, masala bi nga xamante ne beneen mbir bi koy wane. moom mooy ne ci la doomu aadama génne ngir ne doomu aadama ci liñ ko bind moom mooy man yu borom subhaanahu wa taala tuddee ko ne maanaam ne ne ma ndox la ko ndox la leen binde te comme ndox dafa laab kon bu boobaa man yu tamit day daal di laab xuliqa min ma'in daafiq dañ leen bindee ci ndox moo xamante ne day jañu bokk na ci li nga xamante ne euh, bu boobaa Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy maaliki yi a ñañ àndal maanaam xanafiye rahmatullahi alayhim dañ naan euh, déedéet ñun daa ko ci lool parce que fi muy génnee maanaam mën nañ fi génnee boobaa dañ nañ dinañ ne problème bu ñu doon bàyyi xel fa muy génnee kese kese kese kon duñ jàpp ne sobe la ngir lan ngir ne ngelawal tamit fu muy génnee te pourtant ngelawal ñëpp dëppoo nañ ci ne du sobe ndax amul fenn bu ni ngelawal bu laalee ay yére kenn mënu yére yooyu dañ koy raxas loolu kon bu boobaa fu muy génnee dootul nekkati lay beneen bi ci des moom mooy ne fu muy génnee fa la doom di génnee te euh, loolu te taxul kenn ne doom ji sobe la muy beneen bi ci des bi ñu mën a wax moom mooy day waral ak cangaayal farata bu boobaa ñu ne ko déedéet attention nit ki bu jote woon ak soxnaam te même man ñu génnul day sangu cangaayal farata waaye cangaayal farata bi kon li ko waral mooy xaalu janaaba bi waaye du man yu bi ci jëmmi boppam bu boobaa euh, ñi ci des euh, ñoom dañ naan ndax ngir ne euh, ba pare beneen bi ci des mooy dañ naan la ngelawal a ngi nii day waral jàpp ngelawal day waral jàpp te pourtant du sobe kon du jëm ñu mbir moom bu boobaa leneen li nga xamante ne ñoom moom loolu la ñuy mën a wax daanaka maanaam bu ñu ko toppee maanaam ni ñu ko mën a toppee rek dañuy gis ne lay yi day gën di woyof day gën di maanaam amul lay bu ñuy indi boo xamante ne xaqiiqatan day dëgër dëgër dëgër génn dëgër. moo tax ci kaw loolu euh, li nga xamante ne beneen bi ci def moom mooy masalatul istih euh, euh, mooy masalatul istihlaal mooy lan mooy bu dara soppeekoo ba yor benn benn beneen beneen melo ndax sobe lay do ndax ndax day day soppeeku te loolu xam nañ ko xam nañ ni masalan deret bu soppeekoo maanaam deretu kéwal moom lañuy sopp man mooy soppeeku nekk misk bu boobaa day daal di laab te deret sobe la ñoom bu boobaa dañ naan kon dañ koy xiyaasee ci mas yu ne mas yu sobe la kon man yu sobe la ngir ne mas yu du dara lu dul deret bi moo soppeeku euh, man yu tamit deret jee soppeeku maanaam waaye te ñoo bokk fa ñuy génnee wi fa ñuy fa ñuy leen di defare maanaam man yu ak mas yu ñoo bokk fañ leen di defare bu boobaa ñi ci des dañ naan leen déet d'accorduñ ci loolu ngir ne man yu ak mazyu bokkuñu niñ leen di defare waaye ñoo bokk fañ leen di defare waaye bokkuñu nañ leen di defare comme tey euh, euh, euh, li lay wan ne nag bokkuñu nañ leen di defare mooy ne mazyu ak soppeeku ga koy waral maanaam la koy waral mooy bànneex bu ndaw kon moom soppeeku gi du ko taxa effectif maanaam soppeeku gi day soppeeku tuuti waaye du mat alors que man yu soppeeku la koy lay lay soppeeku ci mbir mi mooy day soppeeku soppeeku gu mag maanaam nit ki li muy lekk bu soppeekoo ba nekk deret deret jooju sobe la te lam lekkoon laab na waaye bu wëlbatikoo ci laab googu maanaam ci sopp sobe googu soppeeku gi bu matul day nekk masjid soppeeku gi su matee ngir ne bànneex bu kawee ko waral boobaa day nekk man ni yu te bu booba loola day daal di laab te bu boobaa man ni ñu dafa yor at tey meew ngir ne meew itam fa mu génnee soppeeku gi dafa mat moo tax mu yor jëmmi bopp maanaam melo woo xam te ne nuróowul ak yeneen ak melow deret mi mu nga xam ne ci la génne ak sébéré bi bu boobaa man yu mook meew ñoo nuróo man yu moom mooy waral nit ki juddu meew moom moo koy dundal maanaam nga gis ne kon ñoom ñaar ñoo bokk àtte maanaam nga gis ne loo wëlbatee mbir mi xaqiqatan man yu Euh, lu koy sobeel dana jafe maanaam lii àtte ci ne man yu sobe la loolu vraiment lu jafe lay doon raxas gi ñu ko doon raxas rek ak yenn situation raxas gi ñu ko doon doyul ngir ne am na yeneen yu wane ne raxas ko beneen bi ci des mooy bu doon bu doon bu doon bu doon sobe la dana ko leeral ngir ne man yu ni mu bëri amumul balwaal daa bari lu muy dal nit ñi bu doon sobe la dina ne ah yi bu leen man yu laalee de na ngeen ko raxas comme ni nga xam ne noonu la leeral leeralee Euh, bu bu la ay tuur ndox laale walla mbéew wala et cetera la laalee na raxas euh, dégg kon loolu moom mooy euh, amaan na li nga xamante ne moom na ñu waroon a gis ci boobu maanaam kon ñu gis ne xaqiqatan man yu li gën a wér insha allah mooy du sobee amaa nag li muy le fait que muy jóge parce que ñenn ñi mën nañu wax ne waaw kon. li mu li mu jugee ci euh, ndaw si bu boobaa loolu taxul mu nekk sobe ngir ne man yu day tàqalikoo ak la mu àndal maanaam duñ jaxasoo obligatoirement ngir ne man yu dafa diis day day day day problème bu densité la voilà <laughs> voilà donc ak man na yu bi mën nañoo bañ a laalante dëgg dëgg dëgg dëgg mën nañoo bañ di jaxasoo dëgg dëgg euh, loolu moom moo tax bu doon ne moom moom buñ nee waaw may nañ leen ne xoos bi euh, kon d'accord du sobe moo tax ñu koy bàyyi ba mu wow d'accord boobaa laaj bi mooy nekk ne tontu bi léegi laaj bi mooy euh, kon buñ leen mayee loolu mais euh, so le mu jaxasoo ak ndaw si maanaam man maanaam moo koy def sobe boobaa dañ naa la effectivement loolu mooy waneem du sobe parce que yéen ci bi mës a gént sallallahu alayhi wasallam te moom ak man yu ndaw si ñooy ànd ala kulli xaalin kon euh, doy na ci rek le fait ñu ne euh, doomu aadama dañ ko teral diñ ko teral te man yu ci moom la génne bu boobaa nag ci fuqaha maliki rahmatullahi alayhim wala xanafi sax dañ am na ñu koy ñu ñuy tontu ne loolu mooy bu mu génnagul maanaam mooy ne dafa jóge ci waa ji dugg ci ndaw si directement waaye loolu du tontu bu dëgër li lay wan ne du tontu bu dëgër mooy ne parce que ñoom dañ dañ koy xiyaasee ci nit ki bu bëggee tuur ndox wala boog bëggee dem àll fekk mu ngi ci biiram génnagul mu ngi koy téye du nekk gum sobe bu génnee lay nekk sobe waaye loolu xaqiiqatan du du lay wu dëgër ngir ne bii génn na bi génn na doo ko dugg ci ndaw maanaam génn na dugg ci ndaw si te beneen mbir mi lay won ne eh, loolu du lay mooy ne parce que dañ naan bi ñu bindee doomu aadama moom du sobe waaye xaqiiqatan nit ki mën na yóbbi mën naa dal ci benn yére nit ki jigéen ji woddoo ko mën na yóbbu dugg ko mu ëmb ci wala yu mel noonu loolu moom moo tax azal bi nga xam ne yenn ci saa dañ dañu ko noonu dañuy azal dañuy dañuy dañuy sëyeeg. Euh, soxna yi bu ñu demee bay war a génne man man yu ñu tuur ko ci biti mu ne waaye nag loolu mënul xañ lu yàlla nam mu bind ko loolu lu muy tekki mooy man yu bi bu tuuroo ci biti yow nga jàpp ne da nga doon agal kon garaaw kon duróo doom ji mu ne déedéet parce que bu tuuroo ci biti am na nu muy deme mën naa takkoog ndaw ci anam goo xamante ne mm-hmm. man yu bi day daal di mën a dugg jaar fa mu war a jaar yépp ba def doom kon loolu moom bu boobaa doom jooju lan la ñuy wax dañ ko bindee ci sobe kon maanaam ala kulli xaal ak noo mën a wëlbati mbir mi mënoo taxaw ne maanaam euh, euh, euh, borom xam-xam wuute nañ ci wuute yi kii nañ waaye daal ala kulli xaal ak lu mënti xew li nga xam ne moom amaan na mooy li noot mooy ne man nii moom ci jëm boppam du sobe raxas gi ñu koy raxas comme d'ailleurs hadith sayyid sayyidna ibn Abbas bi radiyallahu anhu mu ne innamaa hiya bi manzilatil muxaati wal busaaq wal bu busaaq moom man yu ñu ngi mel ni ñan ndaxit ak xarta di ko ak tuflit gis nga leen ñoom tamit ñu mel duñ sobee ay salte ay tilim tilim lañ te le fait que yenn bi saa sam doona bàyyi yére man yu nekk ci noonu rek du ko raxas loolu mooy mi ngi mel ni ñan ndaxit ak tuflit ak xarta bu nekkee ci sa yére da nga koy raxas maanaam le fait maanaam munoo layee ni maanaam n'importe qui ci ñun ñun ñii du bàyyi yéreem ñan ndaxit ne ci mu bàyyi ko noonu di dem te naan du sobee Hmm? loolu moo tax du sobe gi loolu baat boobu loolu moom du ci du ci du ci lañ mu ne baabun bunta ngi nii iza ghasala su raxasee al janaabata mooy man ni yóbbi maanaam janaba ngi li mu waral aw wala boog ghayraha lu dul loola maanaam mooy lu deme nekk ñu mbërëg deretu mbërëg wala yeneen falam yazhab te demut asaruhu ak jeexitalam maanaam nga gis ne fii day mel ni kuy junjaale xadis bi nga xam ne moom xadis seen xawla bi radiyallahu anha bi mu ne yenente bi sallallahu bi mu ne ko ñun kenn ci ñun benn man y benn yëre laa yor boo xam ne ci laa gisee sama mbërëg su ma ko raxas mu ne ko kon raxas ko ba mu mu mën a laab mu ne ko waaw bu yé bu bu jeexital bi demul la bu deret ji demut maanaam jeexital fa in lam yashabi dam mu ne ko yakfika al-ma fii al-ma wala yadurruki atharu de de ndox mi doy na la waaye jeexital ga muy bàyyi loola du la lor maanaam loolu lay wax fii même bu ñu raxasee janaaba maanaam man yu maanaam moom dafa demee ci ne raxas man yu gi farata la moom imam al-Bukhari rahimahullah mazhabam mooy ne man yu sobe la moo tax raxas ko day nekk farata ak leneen lu dul loola muy lu deme nekk lan euh, lu deme nekk euh, euh, mbërëg walla deret wala beneen xeetu sobe bu dee dañ ko raxas te cafka gi dañut maanaam te te te te jeexital gi bokk maanaam mooy couleur bi mu bàyyi ci couleur loolu lan moom mooy eh, atte bi loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala noose buntu bi mu ne qaala haddathana bil isnad muttasil fi awwal kitab ilayhi haddathana Musa mu ibn Ismail al-Munqari at-Tabuzaki al-hafiz rahimahullahu taala mooy Abu Salama mooy dàqantalam moom moo tax fii wéena ci turam ak ci dàqantalam muy Abu Salamata at-Tabuzaki rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom directement ñi ci des ñëpp nag mooy ci waa ashaabu kutubu sitta dañoo jëlee ci nit ñu jëlee ci moom mu ne qaala haddathana Abdul Wahid gis nañ ko léegi qaala nee na haddathana Amr ibn Maymun moom gis nañ ko léegi al-Hilali rahmatullah euh, mu ne mu ne euh, euh, Amr ibn Maymun al-Jazari al-Jazari al-Azdi moom gis nañ ko léegi mu ne qaala nee na sa'altu laaj naa Sulaymaan ibn Yasaar al-Hilali rahmatullah alayhi moom it gis nañ ko léegi fi saw bi ci yére boo xam ne yusibuhu tusibuhu da koo laal al-janaabatu janaaba maanaam kon ndekete yére boo xamante ne kon janaaba da koo laal mooy man nii kon dañuy xam ne ñoom dañ daan tuddee baatu janaa ba dañ ko daan man nii dañ ko daan tuddee janaaba man nii nag définition moom mooy ndox mi nga xamante ne day jañu di génn ànd ak bànneex bu kawe ci wér am ci xaalu wér loolu mooy man nii bi ko wut li ko wutal ak mas mooy mas buy génn ci bànneex bu ndawe luy génne ma mas yu dafay dafay woyof day day day tooy la bu woyof waaye dafa dafa dafa rattax waaye dafa woyof rattaxaay gi dafa woyof man ni yu dafa tal te dafa diis man ni yu day weex ci góor am na ci jigéen waaye nag ci jigéen day génn ànd ak euh, euh, buy buy génn day jaune dafa jafe nag mu génnee ci jigéen man ni yu bokkut góor góor man ni yu day génnee ci moom lu ci ëpp waaye jigéen man ni yu buy génnee ci moom loolu lu jafe la mooy moom day jaune moom ba pare day woyof bu dee jigéen la bokkul nag ak li nga xamante ne moom mooy li weex tey tal li nga xam ne moo nekk mooy génnee ci jigéen rawatina bu fekkente ne dafay ànd ak boroom këram te loolu noonu ñi am soxna xam nañ ko maanaam xam nañ ne léeg bu ñu ànd ak soxna day am lu génnee ci soxna si loo xamante ne lu weex lay doon loo xamante ne day mel ne luy fuur lu lu loolu du ma loolu du mën nañu loolu tooy tooy googu moom la ñu tuddee moom loolu perte blanche lañ koy tuddee wala lu mel noonu waaye lu weex lay doon loolu ak man nañu duñ benn euh, mais man nañu bu dee jigéen la day jaune dégg nga kon yooyu wuute yooyu loolu itam mat naa euh, bàyyi xel ci mbir mi mu ne xaala nee na xaalat la wax na Aisha sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moom tam gis nañ ko lay kuntu nekkoon na aghsiluhu di ko raxas min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ci yére ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam lii nag dafa mat a bàyyi xel xam nga dégg nga dañ koo laajte moom euh, euh, Amr ibn Maymun rahimahullah dafa ne dafa laaj Sulayman ibn Yasar rahimahullah ne ko waaw man ni yubbu laale yére lan mooy atteem au lieu mu ne ko non atteem de mooy dañ koy raxas daal di xam nga loolu mënoon na koo tontoo noonu waaye def ni ko man dégg na sayyidat Aisha ak ah, sayyidat Aisha radiyallahu nee na moom nii la daan def ci yére yonent bi sallallahu alayhi maanaam nga gis ne loolu xeetu tontu boobu noonu mooy tontu bi gën a mat ci tontu bi tontu bi gën a mat ci xeetu tontu moom mooy bu ñu la laajee benn mbir nga ne yàlla alquran nee na wala xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee loolu mooy tontu maanaam sans sax nga jaar ci ne acte bi nangam la waaye loolu borom xam-xam lañ ko mën a defal ngir ne ku dul borom xam-xam du ci mën a génne acte bi maanaam ku dul taalibe bi. maanaam borom xam-xam liñ ci jublu fii mooy taalibe ab taalibe fii mu toll boo ñëwoon naan ko euh, euh, kii bi nee na lii du du du maanaam boo boo ñëwee mu laaj la benn masala nga ne ko alxuraan nee na lii wala yent bi saa saa na lii euh, bu fekkente ne wax ji dañ koy déggee ci loo xam ne dafa gën a xóot moom du du ko comprendre de ndax fii ni mu ko waxee nii awaam yi duñ ci comprendre ni man yu dañ ko war a raxas farata la waaw wala farata yaa ngi dégg imam al-Bukhârî rahimahullah nag da koo indi moom ci buntu ne jàpp gi mu jàpp ne farata la maanaam raxas gi ñu ko war a raxas ngir ne moom sobe la ci moom am noonu la ko jàppee te loolu moom mooy mazhab Hanafiyya yi ak Maalik yi rahmatullah alayhim nee na kon dama ko doon raxas ci yére ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam su ma topp yaxruju mu génn ila salaat jëm ci julli wa asarul ghasli te jeexitalu raxas gi fii nekk na ci moom te moom mooy lan buqa'ul ma maanaam muy maanaam euh, jeexitalu ndox mooy tooy tooy yére tooy ndox mi loolu kon day wane ni yére buñ ko raxasee maanaam euh, sobe bi lii day wane ni jeexital bi li mu ci jublu du du ne weexu weexu man ni yu moo am ay yenn weex weex yu ci def déedéet ci jublu moom mooy mooy ndox mi ni mu tooyee noonu te gis nañ ni fii kat man yu la laaloon na ndax xam ngeen fu sobe laal muy man ni yu wala bu dee man yu la masalan wala boog mbir moo xamante ne day day dafa am benn xeetu euh, rattaxaay wala d'ailleurs même bu dul sobe ak leneen lu mën a doon wala boog mu am benn xeetu dëgëraay su fekkente ne dafa laal yére bu fekkente ne dafa laal yére ah euh, buñ ko raxasee dañu gis ni loola dana ci am benn jeexital surtout maanaam euh, ci li ko wër maanaam na mu meloon na mu tooye woon wala na mu ca dale woon loola daf ci marqué loolu nag jeexital googa nag li nga xamante ne moom moo ci ëpp solo loolu lay wax ni imam al-Bukhari loolu tax mu indi xadiis bi mooy ne bu ñu jàppee ne man yu sobe la ngir ne daf cee demee ci attey ci ne man yu sobe la waaye waxoon nañ la ne la am na beneen xadis boo xamante ne mooy xadis bu nekk ci sunan yi bi nga xam ne moom mooy sayyid xaw euh, euh, sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala mu ne Xawlat bint Yasaar ñëwoon na moom laaj ko xadis moom tamit day tegtale jëmmi li imam Bukhari rahimahullah bëgg a tegtale fii mooy ne suñ ko raxasee la cay def loola buñ ko raxasee loolu bu yàq dara waaye loolu sous condition lan la condition bi mooy il faut que mu nekk ne lañu raxas ca loola dafay génn maanaam euh, day dem ba couleur bi buy génn buy wadd couleur bi couleur bi day day day day génn weex ni ndox mi di weex bu boobaa loolu tamit moom mooy ne day wane ne raxas aaju wuñ ci lim wuuteeg xanaf yi rahmatullah mu nga am xamante ne mbooloo ñoom dañoo jàpp ne raxas maam faw mu nekk ñett loolu waxoon nañ ko wuuteeg li nga xamante ne tamit moom la xanaa bi lay rahmatullah wax ne raxas faaw mu nekk juróom ñaar euh, waaye comme fuqaha u maliki rahmatullah ak shafi'i rahmatullah li ñuy wax moom mooy raxas moom ajuwul lim beneen bi ci def kon moom mooy couleur boobu loolu ndekete jeexitalu couleur du wàñ wàññi dara ci sobe bu ñu raxas beneen bi ci def moom mooy ne euh, li nga xamante ne du wàññi dara ci raxas mooy euh, mooy xet gi ngir ne deret wala man yi wala yooyu boo ko raxasee ba pare boo ko xeeñtoo da ci des xet gi mën na cee des waaye loolu yàqu ci dara moo tax sayyidat Aisha radiyallahu ne dañ ci daan def sax zaafaraan walla yu mel noonu voilà nga xam te ne dañ ko ciy def ngir mu mën a dindi xet gi xadis euh, boobu tamit gisoon nañ euh, taxrij bi walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana Amr ibn Khalid te moom mooy Amr ibn Khalid ibn Farrukh ibn Sa'id at-Tamimi al-Hanzali rahimahullahu ta'ala muy abu Abul Hasan al-Harrani al-Misri rahimahullahu ta'ala tamit dañu at-Tamimi al-Hanzali rahimahullahu taala moom Amr ibn Khalid imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ci moom vingt-quatre xadis yoo xam ne benn ak benn maanaam vingt-cinq la vingt-quatre xadis ak benn boo xam ne mutaabaa la ci kitaabu tafsir waaye sinon yeneen yëpp daf koy tàmbalee xaddasanaa Amr ibn Khalid euh, imam Ibn Maaja rahimahullahu taala moom tamit moom mo solo ci moom maanaam ci kon kutubu sitta yëpp imam al-Bukhari rek solo ci moom directement kenn rek moo soloo ci moom te moom mooy imam Ibn Maaja rahimahullah moo soloo moom ci lu dul direct moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne haddathana moom mooy ibnu Muawiya dàqantalam nekkoon Abu Khaysama Zuhair ibnu Muawiya ah, muy Abu Khaysamata al-Ju'fi al-Kufi ta'ala ah, moom mi ngi génn àdduna 173e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na haddathana Amr Maymun ibn Mihran ah, te moom mooy moom gisoon mooy Amr ibn Maymun ibn Mihran ah, al-Jazari al-Azdi Abu Abdullah Abu Abdurrahman mi nga xam ne gisoon nañu ko léegi rahmatullahi alayhi an Sulayman ibn Yasar mooy te mbokk ci fuqaha as-sab'a ci waa Madinatu Munawwara an Aisha rata ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha naka moom kat kaanat nekkoon na taxsilu daan raxas almaniya maniyu min sawbi rasul min sawbi nabi ci mbalaani ci yëre nabi yent bi sallallahu alayhi wa sallam summa nee na araahu ma daal di koy gis fiihi ci yëre bi maanaam ma gis ko moom maniyu bi fiihi ci yëre bi maanaam ma gis ko moom yent bi wax saa saa fiihi ci yëre bi buqatan wala ah, Euh, wala boog maanaam euh, damir bi di dellu ci man niyu bi maanaam tooy tooy gi bu ñu ko raxasee jeexital bi mu nekk buqaataan ak tooy tooyu ndox aw buqaan wala boog ay tooy tooy maanaam kon bu dee euh, loolu mooy fi ñu ko raxasee bu dee benn place la day nekk benn tooy bu dee ay place yu bari ci la la mu nekk ay tooy tooy yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci kii bi loolu tamit day wane ne li nga xam ne moom mooy ne jeexital gi loolu loolu maanaam bii day gën a dëgëral lële maanaam day wane ne maanaam pour tuuru man nii bi fi mu laaloon loolu dañ ci gis mu nekk jeexital gi maanaam ne bu ñu ko raxasee loolu jeexital googu loolu wàññiwut dara loolu lay gën a leeral ndax xam nga xadiis yi weesu yëpp mën nañ koo yaakaar ne tooy tooy ndox mi kese kese kese la ñuy gis naa am donte comme ni ñu ko gisee woon kii bi dana deñ euh, maanaam man yu bi bu dee am na yu weex yeeg yooyu yooyu dañuy deñ waaye nag li nga xam ne moom mooy la mu la ko waroon ñu xam ne fii man yoo fi daloon wala am na lu fi daloon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo dul deñ Euh, loolu kon euh, fii moo tax xadis bi imaam al-Bukhari rahimahullah da ko indi ci juróomi ñu juróomi nit la jëlee ci moom euh, xadis bi ci ñaari ñaari buntu yu wuute maanaam mooy Abdaan Qutayba ibn Sa'id ak Musaddad ah Muusa ibn Ismaayil at-Tabuzaki ak Amr ibn Xaalid maanaam ci ñett juróomi sëriñ yooyu la solo. xadis bi ci ay riwaayaat yu wuute benn bu ci nekk mu indi ko ngir indi njariñ ya nga xamante ne moom moo taxoon mu soloo ko rahimahullahu taala rahmatan waasi'a qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab la mu ne baabu abwaalil ibili baabu buntu abwaabil ibili mbéewali gëléem gëléem yi ah, waddawaabi ak daaba wal ganami ak gàtt gi gàtt nag moom mooy xar ak bëy dan maanaam ñi nekk ci seen gétt ya gétt ya dégg nga maanaam kon bunt bii daf koy leeral ngir wane ne maanaam léegi atte yi nga xamante ne moom moo nekk ci ay mbéewali gëléem euh, niki noonu moom moo nekk ci jur gi ak gétt yi nga xam ne moom mooy géttu xar yi ak yooyu lan mooy seen atte ndax sobe lañ waaw wala déet ndax gisoon nañ ci wàllu mbéewal juróom-ñeenti bunt yoo xamante ne te te woon nañ di wax ci mbéewal yi mag wax yi ne ba indi mbéewalu gone ak yi noonu waaye fii nag daf ciy leeral nag léegi bu fekkente ne yiy jugee ci maanaam euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy jur gi la ndax fële ba muy wax daf ni walam yaskur illaa bawlul naafi illaa bawlul naafi te tuddul lu dul mbéewali nit ñi waaye fii nag day leeral ne kon mbéewal léegi nag acte bi moo tax euh, foofu kenn du ca xamee lan la imaam al-Bukhari rahimahullahu taala jàpp ci mbéewali ñi nga xam ne ñoom ñooy jur gi maanaam euh, nag la xamee ne maanaam lan la ci ci suñu bunt bii lañ koy xamee mu ne wa sallaati julli na Abu Muusa te moom mooy al-Ash'ari radiyallahu taala anhu mooy Abdullah ibn Qays radiyallahu taala anhu nga xamante ne waa Yaman la dafa jóge moom Makka la tuube woon maam Abu Uhayha ñoom la jaayalan ñoom ñoo nekkoon ay ñu mu jaayalanteel euh, ñu nekkoon Makka foofu la tuubee gannaaw gi dafa delluwaat dëkkam waaye ba muy ñëw di moom ak lu ëpp cinquante personnes ñuy ñëw di tuub si di dugg si ci l'islam maanaam di di ñëw di fekk si yenente bi sallallahu alayhi wasallam juróom euh, euh, comme fa mu nekk gis ngeen Yemen fi mu nekke gaal gi nag dañ nga ngelaw la yooyu affaire yi yóbbu leen nag ñu dalee Éthiopie moo tax fa lañ ko gisee Seydina Jaafar ibn euh, Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñoo ànd nag ñëw ci bisu xay maanaam bi ñu bi ci xaybar ba ñuy paree to xeexu xaybar ba fàttu ñoo ànd nag ñëw fekk ci yenente bi ci ñaari gaal yu wuute ñu ñëw ànd ak ñoom ñëw tuub si moo tax yenente bi sallallahu maanaam moom mi euh, euh, nekkoon nag koo xamante ne dafa amoon ay yenente bi sallallahu alayhi ko daan yabal waaye gannaaw ga itam yenente bi sallallahu alayhi wasallam jox na ko yóbbu na ko euh, euh, maanaam maanaam ginnaaw ga ci kilifteef Seydina Omar radiyallahu anhu yilif na Basra ak Kufa wax jii nga xamante ne moom lay moom lay wax fii nag fii nag ci Kufa la woon moo tax mu ne te lool mi ngi xew woon ci ginnaaw euh, maanaam ci jamonoy xilaafu Seydina Omar radiyallahu anhu ba ci ginnaaw xila ba ci jamonoy Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu na fa Kufa ginnaaw Euh, sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu mu ne euh, euh, fii da maanaam fii daaril baridi ci kër gi nga xam ne moom mooy këru bataaxal bi maanaam daarul barid barid al barid moom mooy bataaxal comme li ñu naan al-ma'asi baridul kufr loolu qaa'ida la al-ma'asi baridul kufr maanaam mooy mooy yàlla yi bàkkaar yi ñoom ñooy bataaxalu kiifir maanaam nit ki su moytandikuwul di nekk ci mooy yàlla mooy yàlla mooy yàlla mbir mi mën na ko yóbbu mu dugg ci kéefër loolu moom yàlla maanaam amma gi ñoom li ñuy ragal maas gi ñoom li ñuy ragal moom mooy bàkkaar waaye nitu yàlla yi aarif yi ñoom yée kéefër la ñuy ragal loolu tegtalewul ne duñu duñu ragal a def bàkkaar de tegtalewul loolu li muy tegtale mooy ñoom xam gi nga xam ne nit ki bu dekkee ci bàkkaar maanaam amma gi ñoom jëmmi mbir mi yii mbir mi bàkkaar la yàlla da koy bañ ñoom loolu lañ ciy ragal mais ñi xam dëgg-dëgg xam nañ ne bàkkaar boobu mën na leen a yóbbu ba ci biir ñu nekk ay yéeféer loolu ñoom loolu la ñuy bañ nekk yéeféer googu lañ gën a ragal maanaam ragal nañ bàkkaar bi ngir jëmmi bàkkaar bi waaye nekk di yéeféer gëm leen mën a yóbbee loolu lañ gën a ragal encore loolu la baat boobu di tekki maanaam daarul barid nag dañ ko daan wax daarul bari ngir ne euh, ñu daan jóge ci yeneen dëkk yi maanaam ñëw foofu noonu ci gouverneur yi ngir mën indi ay ay leetar maanaam foofu lañ ko daan indi maanaam foofu nag ci catu dëkk bi la nekkee woon moom moo tax mu ne ci daaru ba mu ne was was sirqiin uh, baatu uh, perse la boo xamante ne li muy tekki moom mooy uh, gétt géttu gëléem ak fa maanaam géttu géttu xar yeeg yooyu géttu xar yi nga xamante ne dañ koy wax tamit dañ koy wax tamit sirqiin ngir ne dañ koy tuddee tam li ñu tuddee sën aw sën wal bariyatu wal bariyatu Ah, àll gi ndànd poy poy mooy ci bar la jóge bi tekki eh, bi bi tekki dëkk bar ndax mooy contraire u géej voilà continent dégg nga ndax ngir na ndànd poy poy la maanaam ilaa janbihi mi ngi nekk ci wàllam fa qaala mu tekki ne haahunaa fii wa samma ak fee sawaa un ñooyam maanaam dafa julli nekk ci biir kër googu di julli daan ni fii may jullee nii ak fee ñooyam képp dégg nga bii nag Abu Nu'aym bi nga xam ne mooy sëriñ al-Bukhari te moom mooy al-Fadl ibn Dukayn rahimahullahu ta'ala soloo na ko ci kitaabu salaati euh, bi mu bind mu ne haddathana al-A'mash an Malik ibn al-Harith te moom mooy as-Salami al-Kufi mu bina Abu Musa fi dar al-Barid euh, ba wax ja jeex mu ne wa huwa hunaka mu ne wa hunaka sirqinu dawaab maanaam kon dabba yi fañ leen daan takk maanaam muy jitt gi ma nga fa woon euh, wal barriyatu alal baab maanaam ñoom ñoo ñoo fi am maanaam ak ndànd foy foy maanaam kon dañoo toog taxaw nii fi ñuy jullee ñu gis euh, fi gétt gi fi ñuy fi ñuy jël fi ñuy fi ñuy takk euh, jur gi ñu ngi ne fii moom mooy euh, àll maanaam ndànd foy foy boo gisee mu mu dëkk ci ndànd foy mooy ne dafa nekk ca ca buntu dëkk ba moo tax mu mën a gas bokk ak ñoom waaye ba mu jullee ba ba bu mu jullee nee na ñoom daf leen a jullil da leen a julli waaye bañ pare da leen gis ngeen fii ma jullee nii naa gaa yi dañ doon wax naan waaw ndax fii julli bi nangam nangam mu ne fii ma jullee nii ak fee ñoo yam képp maanaam loolu lu muy tekkale mooy ne mën nañoo julli ci girtu <coughs> xar yi te am na ay xadiis yu bari fa sallu fi marabid fi marabidil ghanam wala tusallu fi ma'atinil ibil mirbat mirbat moom mooy euh, mooy fi ñuy takk yeew ay xar mooy gétt bu dee gëléem miatan la ñuy wax mooy maatin loolu euh, insha allahu taala euh, daañu ci ñëw ci euh, ñaareelu xadis bi ci buntu bi insha allahu taala mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Sulaymaan ibn Harb te moom mooy Sulaymaan ibn Harb ibn Bajil al Euh, rahimahullahu taala dakantaram nekkoon Abu Ayyub al-Azdi dégg nga moom waa Basra la rahimahullahu taala Sulaymaan ibn Harb imam al-Bukhari solo na ci moom directement cent quarante hadith imam Abu Dawud tam moom solo na ci moom directement sinon ñeneen ñi ci des ñëpp solo nañ ci moom waaye faaw day am intermédiaire kon imam al-Bukhari imam Abu Dawud rek ñoom ñoo solo ci moom directement waaye ci hadith mi ñu ngi ci kutubu sitta yëpp moom euh, ci kutubu sitta ba mu jeex deux cent quarante cinq hadith la ci kutubu sitta ba mu jeex te imaam al-Bukhari moo solo 140 yi maanaam ni ki mu ngi kon mi ngi gane adduna 140e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam tàmbale naa mokkal di jàng bi mu am 658e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon na koo xam ne dafa yilifoon da nekk kon qaadi Makka 214e année bi nekkoon na fa juróomi at euh, gannaaw ga ci la euh, ci lañ ko yóbbu maanaam mu daal di dem ci deux ci 219e année bi ca gannaaw loola nag. la dellu Basra ci foofu la génne àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Hammad ibn Zayd te moom mooy Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Asdi al-Jahdami rahimahullahu ta'ala imaamu waa Basra ci jamonoom rahimahullah te moom rek moom mooy moom la ci ndax Hammad ibn Zayd ak Hammad ibn Salama ñoo nekkoon imam waa Basra yi Hammad ibn Zayd nag moom la imam al-Bukhari solo ci moom directement di ko layee rahimahullahu rahmatan wasi'a daqantalam nekkoon Abu Ismaïl mu génn àdduna 177 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko gise woon Hammad ibn Zayd ak té bi ñu ngi ci kutubu sitta moom Euh, moom mooy Hammad ibn Zayd ibn Dirham ki ci des moom mooy Hammad ibn Salamata ibn Dinar moom euh, ñoom ñëpp waa Basra la nga rahmatullah alayhima nekk seen ay imam euh, moom kon Hammad ibn Zayd rahimahullahu ta'ala wax nañ tam waxoon nañ ne ci wàllu solo ak dëgëraay mu mu gën a dëgër Hammad ibn Salama waaye ci wàllu jaamu yàlla ak màggaay ak wilaaya Hammad ibn Salama ko gën a màgg rahimahullah rahmatullahi alayhima mu ne an Ayyub te moom mooy ibnu abi tamimata as-Sakhtiyani rahimahullahu taala dakantaam nekkoon Abu Bakr al moom it waa Basra la rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna 68e année génn adduna 131e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Qulaba euh, te moom mooy Abdullah ibn Zayd ibn Amr a siiwee Abu Qilaba bi nga xamante ne moom mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna 180 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon koo xamante ne boroom xam-xam bu mag la di imaam maanaam eh, bokk ci imaamu taabi'i solo ci sayyidina Umar sayyidina Abu Hurayra sayyidina Aisha sayyidina Muawiya sayyidina Samurata ibn Jundub eh, radiyallahu ta'ala anhu eh, solo ci maanaam ñu mag maam nekk tamit koo xamante ne ay waxam ci fiqh dafa dëgër dafa màgg dafa kawe te nekk koo xamante ne dañ koy bàyyi xel ci fuqaha u taabi'i la rahmatullahi alayhim Euh, comme li imam Ibnu Uyayna rahimahullahu taala wax nee na Abu Ayyub as-Saxtiyaani dañ tudd ci moom Abu Qulaaba ci wetam mu ne kaana wallahi min al-fuqahaa zawil albaab moom day wallahi waat naa ne ci fuqahaa yi la bokk borom xel yu ñëw yu sell yi bëri woon xadiis yoo xamante ne moom la solo tamit ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jële ko ci ay sahaaba radiyallahu anhum donte lu ëpp ci li nga xamante ne moom la ñu wax comme ñi nga xam ne ñooñu la ñu tudd lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo àtte ci ne ay marasil lañ maanaam ay wax la yoo xamante ne solowu ko ci ñoom directement ak lu mën a xew saxaaba la bu màgg la nekk àndandoo sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bokk ci ñi gën a dëgër ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom moom moo solo an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu Anas ibn Malik ibn an-Nadr ibn Damdam uh, an-Najjari al-Ansari rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu muy Zul Uznayn di xaadimu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Abu Hamza génn àdduna 90e wax nañ ne li gën a dëgër mooy 93e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi nekkoon waa Basra moom nga xamante ne solo maanaam xadis am mooy 2286 xadis moom mooy musnadam rahimahu radiyallahu ta'ala anhu imaam al-Bukhari imaam Muslim dëppoo ci 180 xadis imaam al-Bukhari wéetoo ci 80 xadis imaamu Muslim wéetoo ci 90 xadis rahmatullahi ala al-jami' euh, càllale gi kon li nga xamante ne moom la particularisé woo mooy ci xum euh, xumaasiyaat euh, yi la bokk maanaam mooy juróomi nit rek ñoo dox diggante yeneen bi sallallahu alayhi wasallam imaam al-Bukhari ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam beneen bi ci des moom mooy mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci càllale gi ay imaam lañ ay borom xam-xam lañ ay fuqaha lañ ay ñu màgg lañ te ñoom ñëpp tamit mooy waa Basra lañ rahmatullahi ala al-jamii wa radiya radiyallahu ta'ala anhum mu ne qaala nee na qadima dëgmal na unaasun aw nit min Ukkal ah euh, ci Ukkal maanaam kal aw xeet la woo xamante ne juróomi eh, juróomi xeet lañ maanaam juróomi tribu lañ wax ne okal ñoom ñëpp dañoo bokk ndaw fi nga xamante ne moo leen doon eh, eh, moo leen doon yor ñu moo tuddoon okal moom moom moo leen yor moom moo tuddoo okal dégg nga okal kon wala boog aw wala boog orey na maanaam mooy orey na ñoom aw aw aw aw mbooloo lañ tamit ci arab yi mu ne faj taw dégg nga ñu daal di euh, gelu wala boog euh, euh, jaww ji laal leen maanaam almadina ca madina maanaam moom mooy dëkk bi madinatu munawwara ala sahibi afdal sallallahu dafa am ngelaw lu fa nekkoon maanaam boo xamante ne boo fa duggee te dëkkoo fa ñaare lay faagaagal maanaam da ngay am xeetu rawatina ci at yu njëkk yi ndax yasrib moo tax dañ ko daan wax yasrib te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba mu fa ñëwee ci la loola dañ ci moom te ci loola dañ fa la dañ waaye ba ñoom nag ba ñu ñëwee mooy dëkk boo mës a dem rek température bi climat bi ak yooyu dugg la ñoom nag bañ demee Madina dañ faa dem affaire bi laal leen léegi nag fii laaj bi mooy ndax waa Okal kese lañ wala boog orey na maanaam ñan la ci bu boobaa li nga xamante ne borom xam-xam rahmatullah wuti nañ ci ngir ne riwaayaat yi bari nañ ñenn ñi di wax naan waa Okal la yeneen riwaayaat di wax na la. waaye li nga xamante ne moom mooy comme riwaay ni mu ñëwee ci Tabaraani uh, rahimahullahu ta'ala ni mu ko solowee ci càllaleem ak ñeneen tamit maanaam nee na uh, am na juróom ñett ñu jógee ci okal ak ñett ñoo te ne dañu jógee ci Urayna maanaam ñu gis ne kon mbooloo lañ am na ñu tamit lu ëpp loolu nekkoon nañ lu ëpp loolu waaye ala kulli haal kon aw mbooloo la boo xam ne dañoo jaxasoo moo tax kon sikki sàkk kii nii maanaam Euh, ndax am na riwaay yoo xam te ne okal wa uray na la wax te loolu mooy li gën a dëgër ci riwaayaat yi insha allah taala ngir ne ñoom ñëpp la am na nag ñoo xam te ne kon ci ñi soloo xadis bi dañuy sikki sàkka ndax okal rek la wala uray na rek lañ wala boog dañoo ànd ñoom ñaan ñëpp li nga xam ne moo ci dëgër insha allah mooy ne ñoom ñëpp dañoo ànd mooy waa okal ak waa uray na ñoom ñoo ñëwoon kon euh, buñ ñëwee fa amarahum maanaam euh, jaww ji laal leen affaire bi ñu indi ñu am feebar yi metti seen biir yi di metti wala biir yi daw mu metti lool ci ñoom ñu ñuy waaj dem laa bisi dégg nga waaye nag euh, bi nga xamante ne am na fa amarahum mu daal leen di diggal annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bili xaaxen ci ratt maanaam meew yi nga xamante ne ñoom ñooy meewu euh, meewu gëléem yi maanaam daf leen a boole woon ak daf leen a boole woon ak euh, ay kiwam ay ab ak ki nga xamante ne moom mooy ki doon garde iblis sadaqa maanaam gëléem yi nga xam ne bu azaka bi ñëwee gëléem yooyu ka ka ñu àndal kooku la maanaam ka koy toppatoo kooku la leen boole woon mu nekk di toppatoo mooy sàmm bi sàmmkat bi ñu ñu dem moom ba gëléem yi ci àll ba lañ nekkoon léegi nag wa an yashrabu te ci ñu naan min abwaliha ci ay mbéewalam maanaam ñu boole kon ratt meewu gëléem yi ak mbéewul gëléem yi ñu jaxase ko ñu naan ko noonu lañ ko defe woon moo tax lool day faj biir buy metti mbéewi gëléem mbéewalu gëléem ak meewu gëléem nga jaxase ko loolu day faj biir buy metti te loolu noonu euh, am na ay euh, euh, ay ay médecin allemand yoo xamante ne tamit ñoom gis nañ loolu nee nañ ndekete loola day faj biir buy metti te te da cee aay lépp lu lu aju ci biir rek feebaru biir loolu da koy faj maanaam kon mu ne wa albaniha ak seeni ak meew ma dégg nga ñu ñu rattal leen ñu jël meewu gëléem yi ak meewalu gëléem ñu bokk naan dégg nga loolu nag moom moo tax wax ji moo tax borom imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadiis bi fii maanaam mooy meewalu gëléem eh, ak ak kiiwu gëléem lan mooy atteem lan mooy attee gëléem ak ah, meew gëléem maanaam meew meeg mbeewal gi ndax meew mi comme dañuy lekk yàppam mais moom dagan na ñoom ñëpp d'accord nañ ci waaye mbi mbi waaye attention buñ dul woon lekk yàppam nag buñ dul woon lekk yàppam itam meew mi du dagan luñ dul lekk yàppam meewam daganut naan tamit day nekk sobe waaye lekk yàppam meewam dagan naa naan masan tey kon meewi kenn du ko naan wala meewu xaj kenn du ko naan luñ dul lekk yàppam rek kenn du naan meew ma waaye mbiiwal gi moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi fii Euh, mbéewal gi lan mooy attee mbéewalu gëléem ak meewu gëléem yeneen saa sal bu nee nañ ko naan rek mooy kon dagan na te laab na ndax lan ndax yeneen bi daf ci dafa ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yàlla deful xadis la bu nekk sunan imam Abu Dawud rahimahullah yàlla deful ci sama xeet bi ah euh, maanaam inna allaha lam yaj'al shifaa ummati fii ma harrama yàlla deful saafaray sama xeet bi ci loo xamante ne daf ko ci daf ko ko xaraama la kon ndekete loola dañ koy xamee ni bu fekkente ne dafa am lu xaraam loolu mënee fu ci fajoo kon bu boobaa bu nee moom nañ ci nañu nañu nañu nañu nañu naanee nañu naan meewu gëléem bi ak mbeewalu gëléem gi bu boobaa day daal dagan dañu xam ne kon ndekete ay lu lu laab lañ euh, lii nag Euh, moom mooy tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii waaye dinañ ci ñëw insha allah taala mais ndax meewu gëléem man maanaam kon moo tax ñu mën ko xiyaasee lépp loo xam te moo tax meewam euh, mbéewalam mooy bu tuuree ndox dem àllam yooyu yëpp dañoo làpp ni ki ñu xiyaasee ci mboolem yi nga xam ne ne ganam yi la gàtt gi la jur gi moo tax Seydina Abu Musa mu indi woon asaru sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala mu jiital ko ngir lool ngir leeral loolu kon ñoom fa ñu nekk mëneef na faa jullee waaye bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy bañ loolu ne loolu tegtalewul ne laab na comme te ñoom ñooy euh, Hanafiya yi ak Shafi'i rahmatullah ndax fuqaha yi dañoo wuute ci masala boobu ci ñaari groupe fuqaha Shafi'i na Hanafiya ak Shafi'i rahmatullah ñoom dañ ne déedéet mbir mi laabul mbir mi sobe la euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha xanaabila yi maaliki ak xanaabila raxmatullahi ñu ne an ah, kay laab na luy wane ne dañ koo laab mooy xadis bi xadis bi moom lañ tuddee xadisul awraniyin bu yi ne xadisul waxoon nañ ne daañ ci ñëw ci kanam yéen ko fàttali ci kitaabul ilmi waxoon nañ ko waxoon nañ ne xadisul a ne daañ ci ñëw ci kanam mooy xadis bi euh, moom lañ daan wax naan te daañu wax lu tax insha allah taala ci kanam lu tax ni ko daan faral di tudd euh, beneen bi ci def moom mooy kon bi bii benn masala la bu daan tax ñu ko daan tudd mooy mbiewulu gëléem ak neew yi loolu day day yor at tey mbiewulu lépp lu ñuy lekk yàppam te dagan na te laat na du sobe loolu mooy mazhabu maliki yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhi mazhabu xanafi yi ak shafi'i yi rahmatullah moom mooy sobe la euh, ngir ne lépp loo xam ne dafa aju ci tuur ndox euh, mooy xadiis ban xadiis soo Seydina Ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhu ñu ngi koy fàttali ko mooy bàmmeel ñi nga xamante ne mooy borom bàmmeel yi ñaari bàmmeel lañ doon buggal xadis boobu ñoom nañ ne moo tax imam al-Bukhari tontu ci loolu ne walam yazkur illa bawlin naas te tuddul lu dul mbéewalu nit ñi tontu ci loolu ne bu ci kenn dugal leneen lu dul mbéewalu nit ñi ah, ah moo tax mu ñëw ci beneen riwaaya mu indi riwaaya ba pare daal indi beneen riwaaya bu nan kaan laa yastatiru min bawlihi xam nga am na riwaaya laa yastatiru min al bawl daanul mbéewal waaye moom Bukhari indi riwaaya bi nga xam ne mooy ne daanul mooy ni ko mbéewalam moom mooy ne kon mbéewalu nit ñi la tudd euh, fii nag kon dañuy gis ne imaamal Bukhari maanaam moom mas'ala bi mazhabam mooy mazhabu Maliki yi ak Hanabila rahmatullah alayhi te boobu mazhab insha allah muy li gën dëgër ngir tegtale yi leer gi nga xam ne moom la leer fii euh, amma li nga xamante ne euh, léegi nag mu tekki ne mu ne wa an kon mu ne fantalaqu ñu daal di dem waa waaw léegi ñu balaa ñoo taxaw mbiiwul ak tuur ndoxu maanaam tuur ndox ak dem àll yi lépp lu ñu dul lekk yàppam sobe la loolu moom ñu ñëpp dëppoo nañ ci ak meewam ñu ñëpp dëppoo nañ ci fuñ ko teg ñu delluwaat ci xadiisu Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu bi ñu demee ba ci àll ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon maanaam soxla boppam ci la laaje woon ñu jox ko xeer ay xeer ba pare ne ko ne ko maanaam Seydina mu ne mu ne fa wajadtu xajarayni waltamastu salisa falam ajidha fa ataytu bi rawsi damaa am maanaam damaa indi ñaari xeer fekk ñett la ma wax ma indi beneen boo xamante ne ñetteel bi ma wu làmbatu ko dajuma ko ma daal di indi ak ga nefere mu ne indi innahu rawfu himaarin innahu rijsun yent bi saa saam ne sànni ko daan ne lii day nefere mbaam la lii sobe la kon dañuy xam ne mbaam comme duñ lekk yàppam kon looloo ko wutale gëléem maanaam loolu moom moo tax bi nga xamante ne liñ dul lekk yàppam ñu ñu xiyaase ko ci mbaam moomu li nga xamante ne dañuy lekk yàppam ñu xiyaase ko ci gëléem gi loolu moom moo tax o u xan euh, ñi euh, maanaam euh, Maliki ak Hanabila rahmatullahi alayhim ànd ci loola fuqaha Shafi'i ak Hanafi rahmatullahi alayhim ñoom dañ naan ah, ah déet loolu taxul mu nekk kii c'est que les saafara la moo tax bu leen la waxee waa xadis bi rek loolu ci xalaat dañ naan non c'est que xadis boobu sàngara la ci jublu maanaam yàlla deful saafaray xeet wi ci loxo li mu ko tere mooy sàngara maanaam ñoom sa li xaraam moom ci sàngara rek lañ ko yemal waaye xam ngeen ni li mu xaraamal gën gën naa rii sàngara voilà gën naa gën naa diis gën naa weesu na sàngara daal dégg mu ne kon bu boobaa dañuy gis ne mazhab maliki yi ak xanaabila rahmatullah moom mooy li gën a dëgër inshaa allah mu ne fantalaku ñu daal di dem fa lamma ba nga xam ne na sax xu wér nañ bañ wéree lu ñu def qatalu dañoo rey ra'iya nabi sàmmkatu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wastaqu ñu daa di euh, naan daa di daa di bu baax an na am ci jur gi ci xéewal gi fa jaa amu daa di dikke nag alxabaru xabaar gi fi awwalin nahaari ci njaal beenu bëccëg gi fa baasa mu daal di yabal fii asaarin ci seen i jeexital maanaam mooy ci ñu topp seen gannaaw fa lamma ba nga xamante ne irtafaa yëkkati ko na annaaru bëccëg gi ji añu dikkee leen bihim ci ñoom maanaam kon ñoom ba ñu lu ñu def gaa yi lu ñu def dañ ne gaa yi dañoo rey gaa yi naan mais muy xéewalu ba pare reen rey rey gëll ba pare daw am na tamit ñu ne dañoo yóbbu gëléem yi dañ leen a bëggoon a yóbbaale am am yuñ ci rey am yu ñu yóbbu waaye la mënti ak lu mënti xew bu dee am na yu ñu rey tamit am yu ñu yóbbu lu mënti xew mooy bëccëg gi la information bi teel a yegsi ci début bëccëg gi ndax dañuy tase ak ñoom waaye ca ngoon ga jàpp fekk nañu jàpp leen ci njaal benn bëccëg gi ci la information bi yegsi ñu daal dem bi yóbbu topp seen gannaaw jàpp leen subhaanallah fa baasa dégg nga mu daal di yabal asa fii asaarim seen jeexital fa lamma ba nga xam ne tafa yëkkatiku na annahaaru ba ceggi ji añu dikkee biim ci ñoom fa amara mu digal moom yenente bi sallallahu fa qataa mu dagg ñu dagg aydiyahum seeni loxo wa arjulahum ak seeni tànk maanaam dañ leen a jiwat le dagg loxo bi dagg tànk bi ci des comme ni ko alquran waxe wa sumirat ñu daal di tuur ayunahum seen bët moom dañuy tàngal jaasi teg ko ci seen bët yi ñu tuur ko tuur bët wa ulqu ñu daal leen di sànni fil xarrati ci tàngoor wi xam ngeen désertu foofu désert bi ni muy tànge fa lañ leen sànni mu ne yastasquna ñuy nandulu falaa na te kenn naan dalu leen maanaam mooy ñuy ñaan ndox ndax dafa tàng ci désert bi ñu leen taa sànni bi leen bàyyi ñuy ñaan ndox ñu may leen pour ñu naan ñu bañ yent bi ne sallallahu bu leen kenn jox mu naan qaala li subhaanallah moo tax xadis bi euh, mooy xadisu awrani yi ne moo tax boroom xam-xam yi daan bañ ko wax xajjaaj Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi ne bu ko ko kenn nettali parce que imagine nga xadis bi ñu nettali ko ko ab tyran dictateur tyran koo xam ne day reyee moom day daal di jàpp xadis bi di ci sukkandikoo ngir ne moom li muy def nii am na fu mu ko teg c'est que yi dañoo jéggi dayoo dañoo jalgati dañoo def nangam ak nangam moo tax ñu teg leen daan bi loolu nga xamante ne moom moo tax Euh, ñooñu li ñuy def noonu loolu moom moo tax euh, maanaam xadis euh, bii nii ñu daan bañ képp ku ko nettali ku na ne Hajjaj ak ñu mel noonu moo tax am na ay xam-xam yoo xamante ne même bu dee xam-xam la bu commun kenn du ko nettali ñëpp lu tax parce que da koy wax ñëpp am ñoo xamante ne nañ koy déggee du du baax nañ koy déggee du baax loolu moom mooy li te boo xoolee problème boobu moom moo am daanaka ci tarixa yépp léegi ndax dañu jël ay wax yu bare bare yoo xam ne dañ koy wax ñi nga xamante ne xamuñu ko maanaam waxin woo xamante ne non seulement day day day superficiel ba nga xamante ne képp ku koy dégg ci xamul dara day dégg ci loolu mu indil ko fitna wu réy réy réy réy day am fitna wu réy réy réy wu ko dal lu tax fu fu fitna wu di jóge parce que tout simplement ak dégg-dégg mu rëy comme li xam loolu gisoon nañ ko ci kitaabul ilmi ak li nga xam te ne moom moo ci aju woon alhamdulilah jarul ñu ci dellu si waaye daal li nga xamante ne moom la ci léegi laaj bi moom mooy euh, li tax ñu teg leen lii moom nag moo tax mu ne qaala abu qilaaba moo tax ba abu qilaaba bi solo xadiis bi moom moo nettali ne fa haula gaa yi saraqu dañoo sàcc wa qatalu te dañoo rey dañoo boole mbir yu bari saraqu dañoo sàcc dañoo sàcc gëléem yi dem wa te dañoo rey dañoo rey kan dañoo rey nit ki nga xamante ne daf leen a defal xéewal maanaam mu dew indil leen euh, yóbbu leen fekk ñu feebar mu yóbbu leen ba ci gëléem yi jox leen rattal leen meewu gëléem yi jël meewu gëléem mbéewalu gëléem jaxase leen jox leen ñu naan ñu ñu wér ñu rey wa kafaru te dañoo weddi yàlla baada imaanihim ginnaaw seenu ngëm wa xaarabu ba pare dañoo xeex ak allah yàlla wa rasulahu ak ndawam sallallahu alayhi wasallam lii moo waral ñu doxale ñoom nii dagg gi dagg seen maanaam ndax ki nga xamante ne moom mooy euh, kii di addu kalpe innama comme la innama jazaa'u alladhina innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu an yusallabu aw yuqattalu aw tuqatta'a aydihum wa arjuluhum min khilaafin aw yunfaw min al-ard ja ja maanaam lii payu ki nga xamante ne day xeex ak yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu ñu ngi ko tudde moom mooy addu kalpe yi ab addu kalpe lii payam mooy dañ leen a war a rey am ñu xattalu aw yu sallabu wala boog ñu pendre leen maanaam ci biir nit ñi ñu pendre leen bàyyi leen ci dëkk bi ñuy ñëpp gis leen benn jamono ñu doog leen a suul aw tuqatta aydihum wa arjuluhum min xilaaf wala boog ñu dagg seen loxo yi ndeyjoor maanaam comme ni ma la waxee maanaam dagg ndeyjoor bi ak càmmoñ bi maanaam dañ leen di jëwat ne maanaam dañu loxo dagg loxo ndeyjoor bi dagg tànku càmmoñ bi aw wala boog ñun faw ñu génne leen min na ardi ci suuf si maanaam loolu mooy lan mooy tout dépend ci la ñu def ki nga xamante ne dafa sàcc kese day addu kalpe nit ki day addu kalpe xam ngeen ko mooy ki nga xam ne day nekk ci biti dëkk bi di xaar nit ñi di di romb loolu bu njëkk ba dana am léegi daanaka bëreetul agresseur mooy agresseur rek voilà lañ naan coupeur de route mooy day ne mais mais du nekk ci biir dëkk bi ci biti lay ne dagg Euh, euh, di di nangu alalu nit ñi am ñoo xam te ne dañuy reyaate moo tax selon li ñu def lañ leen di teg dara ki nga xamante ne moom rayut kenn waaye da doon nangu di nangu di nangu yi fi jàmbur kooku la ñuy dagg ndax xam nga moom comme dañ koy fayee li nga xamante ne mooy lam def moom li nga aljazaa'u min jinsil amal comme day wër di di di addu kalfe nit ñi maanaam nit ñi di di ñëw ci àll bi maanaam di di topp benn yoon moom mu dagg seenu yoon nangu lañ yoroon ba tax seenu yoon woowa dootul neexati dootul dootul mel na mu waroon a mel ñoom it ñu def lool noonu seen ya seen jëmm yi maanaam dagg tànk loxo beeg tànk bi ñu jëwat la ko bu dee dafa rey nit da doon rey day reye nit moom it dañ koy rey waaye selon ni mu mel dañ koy pendre bu dee daf koo yàgg def te it daf cee dangereux dañ koy pendre ba ñëpp gis ko parce que bu ko ñëpp gisee ni é saa waaye day sàmbade da doon def lii moo tax ñu def ko lii kooku moom kenn doon ko def wala boog ñu génne leen ci dëkk bi mooy su fekkente ne dañuy xuuxalaateeg def maanaam mosuñu defuñu kenn dara dañuy kar nit ñi di leen xuuxal di leen tiital ak yu xeet yu mel noonu ñooñu dañ leen di génne dëkk bi sinon tamit li nga xamante ne moom mooy li yelloo ci seeni mbir voilà moo tax ñii li ñu def biñ ko boolee ñoom la def moo tax ñu def leen lii moo tax ñu boole leen def leen lii moo tax Abu Qilaba rahimahullah Euh, mu leeral mbir mi lan moo a acte bi parce que léeg-léeg mën nañ gis ne wow oh, lii c'est trop radical maanaam mais lañu def la xéewal gi leen yàlla defal yenent bi sallallahu alayhi wasallam jël leen boole leen ak sàmmkatam ñu dem rey te mu di bopp gannaaw bañ la defalee ba ñu wér ànd ak de dañoo feebaroon beneen bi ci def mooy murtad gi ñu murtad génn ci l'islam xeex ak yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba noppi euh, parce que dañuy tamit li tax ñu tuur ay bëtam seeni bët yi mooy ne ñoom dañoo tuur bëtu waaji walla ñu koy rey ñu tuur ay bët ñoom it seeni bët dégg euh, kon xadiis euh, bi imaam al Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci xadis yu bari maanaam mais du dootu indiwaat fi yëpp euh, fi nga xamante ne foofu la koy njëkk indiwaat insha allahu taala mooy ci kitaabu zakat foofu la koy njëkk indiwaat ci buy wax ci iblu sadaqa euh, mu ngi koy indi moom imam al Bukhari rahimahullahu taala ci xadis numéro 1501 3018 4192 4193 4610 cinq mille six cent quatre-vingt-cinq cinq mille six cent quatre-vingt-six cinq mille sept cent vingt-sept six mille huit cent deux six mille huit cent quatre six mille huit cent cinq ak six mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf imaamu Muslim rahimahullah dina ko indi ñaareel xadis numéro mille six cent soixante onze imaam Abu Dawud xadis numéro quatre mille trois cent soixante-quatre imaam euh, At-Tirmidhi indi na ko xadis douze xadis numéro mille imam an-Nasa'i ak imam eh, Ahmad ibn Hanbal lu bari lañ ko indi imam Ibn Maaja rahimahullahu taala indi ko xadis numéro deux mille cinq cent soixante-dix ak xadis numéro trois mille cinq cent trois kon xadis bi al-jamaa solo nañ ko rahmatullahi ala al-jamii qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathana Adam mooy ibnu Abi Iyaas eh, Abu Iyaas dakkante la mooy Abdurrahmaan hmm? mu al-Asqalaani al-Khuraasaani rahimahullahu ta'ala daakantam ne Abul Hasan mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Adama ibn Abi Iyaas moom tamit comme niñ ko gisee woon imaam al-Bukhaari moom Tirmidhi moom Nasaa'i ibn Maaja rahimahullah ñoom ñëpp ñoo solo ci moom euh, imaam al-Muslim ak imaam euh, euh, imaam Muslim ak imaam o Daawud ñoom ñoo solowul ci moom rahmatullahi alayhi mu ne qaala haddathanaa Shu'ba moom mooy ibn al-Hajjaaj al-Ataki Euh, euh, al al asdi al asdi Abu Bistam mooy dàqantalam Abu Bistam al-Wasiti rahimahullahu ta'ala al nekk tamit imam donc waa Basra rahimahullahu ta'ala gane àdduna 86e année wax nañ ne 82 wax nañ 83e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 160e année ginnaaw gàddaay dakkoon maanaam cosaan na waasit nekk imam waa Basra nekk amirul mu'minin dañ koy amirul mu'minin muy laqab mag martaba bu mag a mag boo xamante ne ku mel ni imam Ahmad ibn Hanbal ko am ñoom imam Malik ñoom imam euh, al-Bukhari ñoom imam euh, Shu'ba ñoom ñoo am laqab boobu ci ñu mujj al maanaam am na tamit euh, al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala tamit am na dàkkantalu am na dàkkantal boobu al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al Maqdisi rahimahullahu taala ak al imaam al Hafiz ibn Hajar al Asqalani rahimahullah moom mooy amaan nag mooy ki ko mujjee am amirul mu'minin martaba la bu rëy rëy bu ñu jàpp ne du du martaba bu ndaw maqaama bu rëy rëy la ci xam-xamu hadith balaa nit di ko am lu ku ku mag il faut que mu nekk ku garaaw ak garaaw parce que Hafiz kese dafa jafe. xaafis kese ci ay ci martaba dafa jafe il faut que déjà nga nekk nit koo xamante ne parce que xaafis balaa nga nekk nit koo xamante ne ñi nga xam comme li al-Hafiz al-Mizzi wax nga xam ñoom ñoo ëpp ñi nga xamul loolu moo war nekk d'abord benn li nga xam ci xadis moo war a ëpp li nga xamul te day néew ñu laaj la dara ci xadis benn xadis wala fekk na xadis boobu xamul daanaka dañuy xaw a mën a dem ci ne euh, yow xadis boo xamul loola du xadis daanaka dañuy mën a dugg ci martaba boobu ne yow xadis boo xamul daanaka du xadis comme li ñu wax xadis bu imam Ahmad ibn Hanbal xamul loolu du xadis tuddul xadis bo ndax euh, loolu mooy mooy mooy xaafis foog nga nga mën nekk niveau boobu beneen bi ci des mooy foog nga taalif ci xam-xamu xadis ay domaine ay tiire yoo xamante ne kenn musta taalif lu mel noonu ci domaine bi maanaam du rek ñëw bind siy téere dajale ay xadiis yu gaa yi bindoon ba pare nga dajale def copier coller yu bari teg après ñu ne waa ji xaafis na déedéet faaw nga nekk koo xamante ne li ngay bind day day day day day day kii day day day day nekk lu lu day am caractère inédit te loolu ñoom al-Hafiz Abdul Ghani def nañ ko ñoom al-Hafiz Ibn Hajar def nañ ko rahmatullahi alayhi wa sallam voilà imam as-Suyuti rahimahullah sax dañuy wuute ndax yegg na ci maqaama euh, nekk xaafis boobu wala déet wala laa waxuma laa amirul mu'minin al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah moom moo tax martabalu bu rëy rëy rëy amaan na ci mujj ñëw mujj nag euh, al-Hafiz Abdullah ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari moom moom amoon na martaba boobu amoon na euh, rahimahullahu ta'ala dégg nga maanaam moom mi ngi génn àdduna ci fin année quatre-vingt-dix yi maanaam ah, yaakaar naa su ma juumul quatre-vingt-quatorze ci la génn àdduna al-Hafiz Abdullah ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari yi ah, mu ne kon ah, dana Shu'ba ibn al-Hajjaj mu ne qaala akhbarana Abu Tayyah nekk sëriñ bu mag moom moom la daan waatee maanaam wolof bi bu ñu naan diw diw lay waate maanaam imam mooy Abu Tayyah bi rahimahullah mooy Yazid ibn Hamid ad-Dab'i Euh, mu gën a siiwee ci Abu Tayyah ak al mooy Abu Tayyah al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 128e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, mu ne Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu hadith bi bokk na ci euh, li nga xamante ne moom la ràññee ko moom mooy ñoom ñëpp waa Euh, basara lañu rahimahullah ba mu des Adama ibn Abi Iyas ndax moom te moom Baghdad la dëkkoon maanaam ñi ci des ñëpp nag waaw basara lañu imam yu màgg lañ bokk na ci lañ mooy ne ñoom ñëpp ay imam yu màgg lañ bokk na ci moom mooy xumaasiyatul muallif la maanaam wala boog euh, waaw xumaasiyaat yi la ngir ne ñeenti juróomi nit wala boog ñeenti nit moo rubaa'iyaat yi la maanaam ñeenti nit ñoo dox diggante imam al-Bukhari a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne noo qaala nee na kaana nekkoon na bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan julli qabla lu jiitu an yubna ci ñuy tabax jumaa ji mooy jumaa yonent bi saa sam fii marabidil ghanam fii marabidi ci gétt marabid mooy lan marabid mooy gétt moom ci géttu ci géttu euh, xar yi maanaam gétt gétt gàtt yi fa la daan jullee kon lu gis ne loolu nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Shafi'i ak Hanabila ak xana euh, Hanafi rahmatullah dañ naan non mais woo maanaam amul dara luy leer ne dañ ci daan dañ ci daan dañ dañ ci daan lal maanaam ne ñu lal basang wala daanuñu lal lu dox ci diggante ndax xam nga comme niñ ko waxee woon ci jotaay bi weesu bu ñu amee sobe fii bu ma jëlee sama sijaara <coughs> ma lal ko ci kaw wala ma jël leneen ci kaw sobe bi loolu day daal di foofu day daal di lal maadaama nekkul lu tooy loo xamante ne day yéeg ba ci kaw di laal mbir mi waaye fii imam al euh, waaye waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafiye yi euh, ak Shafi'i rahmatullahi kon ñoom loolu la ñuy layee no amul dara lu leeral lu leeral loola waaye bu booba ñi ci def liñ leen di tontu mooy Maliki ak Hanabila rahmatullah mooy ne ah gaa yi kat dëgg-dëgg nag ay la yewén euh, mbir moomu jarul ñu ñu koy indi di ko gaaral ngir ne bu doon loolu kese kese kese la ñëpp d'accord nañ ci beneen bi ci def moom mooy ne ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom lal ay basan ci cosaan maanaam bu ñu jullee ñoom au début c'est moo tax jumaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul woon basan ah. buñ daan julli ci suuf noonu lañ daan jullee même lu mu daan sedd comme la hadith sayyidina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu istakaynaa ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam harra ramda falam yuskina dem nañ jàmbat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tàngooru xeer yi ci suuf si waaye bàyyiwul xel suñu jàmbat maanaam mooy julli gi moom amul naan euh, non fii dafa tàng est-ce que kon duñ bàyyi julli gi wala ñu xaar déedéet bàyyiwul xel boobu jàmbat voilà maanaam nga gis ne kon euh, euh, euh, voilà amul amul moo tax julli amul naan non c'est lii moo tax xam nga dafa lii non loolu amul ci julli julli bu jotee dañ koy def lii tax doo mën a julli mbir mi muy doon mbir lay doon boo xamante ne dafa war a nekk loo xam ne moom day xañ julli waaye mënul nekk lu extérieur ci julli gi ci charte julli yi rek la war a bokk waaye war a nekk lu extérieur ci charte julli yi mooy am xel fàttaliku ak yeewu ak yu noonu xatta nit ki bu nekkee ci jaww ji ndax daa war a julli xatta bu nekkee ci jaww ji daa war a julli moo tax ñu ngi gis borom koo xam yi di wax naan rahmatullah tay bu fekkonte ne nit ki jinne da koo mu nekk ci kaw jaww ji mu ko foofa ana naka lay def war a julli waaw wala déet day nan lay jullee kay la ñuy toppatoo ndax du war na julli wala kooku moom toppatoo ndax xam nañu dafa war a julli buy julli fan lay jublu loolu moom mooy nekk masala yi aju ci mbir moom. voilà dégg nga euh, beneen bi ci def moom mooy ne kon euh, bu boobaa ñi ñi dañ naan euh, maanaam Shafi'i a ñi ñu àndal mooy Hanafiya rahmatullah ñoom dinañ ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne sallu fi marabidil ghanami wala tusallu fi ma'atinil ibil kon bu boobaa seen wax yëpp day daal jullee leen ci fi xar yi maanaam géttu xar waaye bu leen jullee ci géttu gëléem parce que loolu ñu ne kon ah loolu kat comme que mbir moomu am na loolu moom mooy kon euh, affaire bi sobe la du sobe doo ndekete ndekete affaire bi comme du problème mu sobe ñàkk a sobe waaye boobaa ñi nag dañ naan leen ànd nañu ak yéen mais mbir mi du problème mu sobe ñàkk a sobe aussi mënoo leen koo laye le fait ñu jullee foofu mooy wane ni. du sobe parce que le le mais le fait que mu ne bu leen dullee ci gë gitti gëléem ndax ni daf ne leen naaw xulaxat mi ne seytaan ndax gëléem ci seytaane lañ ko bindee moo tax mu ne maanaam loolu la muy tekk mooy jikkoy seytaane yi mu yor mu ne xanaa gisoo leen ni soo leen julli su meree bët yi day xonk maam te gëléem du fàtte maam ku ko tooñ du ko fàtte ba pare euh, day day day féttéeru day jekki-jekki ni bëri te mën naa gaañe ak yu mel noonu jikko yooyu mu yor moo ñu ne buñ ci jullee moo tax yàpp gëléem moo tax tamit ñuy ñuy lekk yàpp jàpp gëléem ba pare yenn saa sam teg ci ne boo ko lekkee ba pare na nga na nga na nga jàppaat mu nekk lu ñu sopp lu tax ngir ne gëléem boo ko lekkee soo paree euh, euh, maanaam ndax ndax ndax boo ko lekkee fekk jikko jooju mu nekk ci moom jikko jooju day nekk ci yow boo moytuwul boo jàppoo nag day daal di fay mbir moom ci moom ngir ne jàpp leer la day fay jikkoy seytaane ci nit ak jeexitalu seytaane ci nit moo tax di yor njàpp foo tollu loolu nekk tamit jikko ju baax voilà moo tax même mu ne nit ki su meree nay jàpp parce que mu ne xanaa gisoo leen ni nit ki su meree bët yi day xonk parce que mer ab xal la bu seytaane di teg ci xolu nit ki moo tax nit ki nit ki su meree bët yi xonk ngir xal xal woowu ñu teg ci di seytaane teg ci xolu nit ki moo tax nit ki su jàppoo ndox moomu day fay day fay xal bi moo tax nit ki su meree bu jàppoo rek day daal di arrêté xale yi moo tax même xale boo gisee muy te loolu même mag it da koy dam buy jooy di jooy da boo demee nga sëlëm ko wala yu mel noonu da ngay may ko ndox mu naan nga sëlëm ko dangay ngay gis léegi mu noppi léegi jooy jeex tàkk ndax barke bi nekk ci ndox am naa gëléem gétt gi loolu moom mooy problème bi nekk ci géttu gëléem voilà mais du du du du du war geeg ñàkk maanaam du sobe geeg ñàkk a sobe gi kon problème bi ndekete du ci sobe gi ci jikko ji gëléem am la dañuy bañ lu fekk que ngay dëkkaale ak moom te loolu mooy benn problème bi nekk ci di dëkkaale ak ku doy waar am maa gàtt nag gël maanaam mooy xar ak bëy yonent bi sallallahu alayhi daf ne moom mooy gën maanaam mooy gën bi yàpp te ñoom ñooy rab yi gën ci rab yi te ñi leen di sàmm te nekkaale ñoom ñoom ñoo gën a nooy xol ci nit ñi te seen ngëm yàlla mooy gën a dëgër ci ngëm yàlla yi moo tax mu ne yeneen yëpp mos nañoo sàmm gàtt xar ak bëy yeneen yëpp mos nañoo sàmm xar ba ci man mii sallallahu alayhi wasallam mos naa sàmm naa xar waaye ñi gën a dëgër xol ci nit ñi mooy sàmmkatu gëléem ya ca àll ba kaw kaw yi nekk ci àll ba di sàmm gëléem ñooñu ñoo gën a dëgër xol ci nit ñi te jikko jooju loolu dëgg la gis nañ ko ci ne ñooñu ñooy gën a dëgër xol ñooy gën a gaaw a mer ngir jikko yi ñi àndal mooy gëléem yi moo tax al imam Abu Hayyan rahimahullah ci xadi ci xadis yi muy wax ci ci ci ci tafsiram euh, Bahrul Muhit mu ne euh, mbaam xuux ñi nga xamante ne maanaam le fait que nit ki booy buy lekk dara jikko jooju day ne ci moom mu ne boo tax mbaam xuux nga gis ne ñi koy lekk ñi duñu fiir ndax mbaam xuux moom fiirul loolu moom moo tax nga gis mu ne te ñun loolu gis nañ ko fii ci Andalousie ci yéefir yi ñu dëkkal te ñuy lekk mbaam xuux gis nañ jikko jooju ci ñoom nan nga mën a comprendre nit ku ànd ak soxnaam ñu dem ñuy weccoo soxna yi et cetera loolu dëgg dëgg nit ki faaw mu yegg ci ñàkk fiir fu jiggi dayo ngir mën a mel noonu yal yàlla sàmm te loolu et cetera maanaam kon nga gis ne euh, ji mais loolu moom tax ngay gis ne mais sama goroy pël yi ñuy ñuy bëri lu ñuy goraate foo dégg li dégg problème boo bëri na lu ñuy toog kemer di dégg ne eh, benn pël gor na diw maanaam jël na jaar jaasi dóor na ko diw ngir sàmm gi ñuy faral di sàmm nag yi maanaam jikko su dee animal ngay àndal mu wàll la lo jikko lan ngay xalaat ci nit ku bon wala ku baax koy àndal loolu tax ñu ne kenn texewul lu dul ne dafa fekk dafa ànd ak ku texe waaye kenn du texee di lu dul ne dafa ànd ak ñu texe di loolu kon euh, moom mooy mbiru xadis bi waaye euh, donc loolu nekkul loo xamante ne lu lu lu lu kii la problème bi kon ndekete lan il foog ñu bàyyi xel ne problème bi du lan du sobe ak ñàkk sobe du ne gëléem way dafa sobeewu moo tax ñu ne moo lem ñi boroom xam-xam yi ne sax eh, eh, mbir mi sobee la maanaam ñoom d'accord nañ ci ne cause bi tax eh, ñu war maanaam duñ ko jullee du fa du loolu du loolu mooy problème bi ndax problème bi yenn ci saa sam leeral na ko ci xadiis yi nekk sunan moom Abu Dawud ak yenn rahmatullah alayhim ci ne la tax duñ ko jullee mooy ne ndax ñoom dañ ko jullee ci seytaane te loolu inna xuliqat min ash-shaytaan mi ngi mel ni comme di alquran wax na innal insaana xuliqal insaanu min ajal nit dañ koo bindee ci tàyyel ci yàq ci yàkkamti bokk ci yàkkamti mooy mooy nit day yàkkamti tout le temps tekkiwul ne yàkkamti mooy matière bi bindee nit déedéet moo tax seytaane tekkiwul ne seytaane mooy matière bi ñu bindee gëléem déedéet waaye li ñu tekki mooy jikko yi gëléem maanaam seytaan dafa bokk ci di jikko jikkoy seytaane gi nga xamante ne moom mooy di gaaw a mer di tooñaat moo tax ñu naan xaj bu ñuul seytaane la xadis bi ko wax tam loolu la ci maanaam le fait bu ñuul di bëri lu muy nelaw di lu muy xuuxalaate di bëri lu muy màtte di gën a soxor souvent ak yu mel loolu jikko yooyu muy dajale mooy jikkoy seytaane moo tax ñu naan seytaane la voilà kon euh, loolu ñu war nañ koo xam ci euh, buntu bii nii et kon maanaam li nga xam ne moom mooy kon li dëgër insha allah mooy ne nga xam ne moom mooy li xanaa bi lay wax xam ko te moom mooy ñoom seen dem àll seen tuur ndox yooyu yëpp ñu sobe te looloo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi ñaari xadiis yi fii ngir dëgëral mazhab boobu wax indi tamit xadiis sayyidina euh, asaru sayyidina Abu Musa al-Ashari bi nga xam ne moom moo nekk moom la Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn rahimahullahu taala indi imam al-Bukhari indi ko taaliqat hadith bi imam al-Bukhari indi waat na ko hadith numéro 429 imam Muslim hadith numéro 524 imam at-Tirmidhi hadith numéro 350 imam Ahmad ibn Hanbal hadith numéro 12335 ak 13018 ñoom rek ñoom ñoo ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta mais gis nga liñ doon waxtaan moom moo indi tamit lébu yi di gaaw a mer ak di gaaw a tàng ak di naqari deret ak di bëri lu ñuy saaga lo ñi dëkk ci tefes gi souvent dañuy am jikko boobu voilà comme ñi dëkk Marseille ñi dëkk souvent ñi dëkk ci tefes gi dañuy gaaw mel yor jikko jooju ngir dëkk gi ñu dëkk ci dex ci ci même Oligone si boo leen xoolee soit supporteru Marseille wala Oligone mooy ñu nekk Angleterre xam nga foofu kii yu ko wër ndox mi yëpp maanaam ak ñeneen ñooñu ñi dëkk. Euh, bokkuñu jikko ak ñi nga xam ne dañoo dëkk ci dëkk yi nga xamante ne parce que àll parce que géej gi géej gi ab ab ab jungle la ku mën sa moroom duma jikko yooyu day jeexatal ci ci ci ñoom loolu moom moo tax lu ko c'est comme imaginer loolu mooy animaux yi noonu la amee jeexatal ci nit ñi la ngay xalaat ci nit te loolu képp da ngay gis tax nit ku dëkk ci dëkk tubaab yi. day buy jóge ci kaw ga di ñëw ak bu yegsee un mois bu fi defee un mois day daal di commencer soppeeku day am yeneen mentalité yu ko commencer dugg loolu mooy su deful ndànk su fekkente ne day fréquenter rek ñi nga xam ne ñoom bu ñu ay jullit di gis même ci waxam sax dootul nangu dégg ci wolof maanaam jikko yu bare bare bare da koy roofu xeeb jullit xeet maanaam yàlla ci boppam ndax am na amul loolu lay nekk di commencer expliquer naan woyu maintenant je doute même de la de l'existence de Dieu di di di di rouler air yi comme niñ koy waxe mais yooyu yëpp li ko waral mooy ànd ak jikko ñi nga xam ne loolu seen jikko di capa façon analyse bi léppay soppeeku voilà moo tax même bu dëkk sax boo fa nekkee faaw ngay ànd ak ñu baax ñi fu nekk am na ñu baax am na ñu bon mais ànd ak ñu baax ñi loolu mooy li nga xam ne moom mooy li ràññeeku walla ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun waaw obliga maanaam ko war a kii ko bañ dañ ko waaw loolu dañ koy sib ko sib waaw ngir ne du sobewu moo tax maanaam nit ki su ko jullee duñ ne julleem yàqu na ngir ne sart julli loolu bokku ci sart julli loolu bokku ci waaw